ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen baalu xaq di ñaan tamit borom bi subhaanahu wa taala boo leen jéggal euh, li nga xam ne moom la ñu war a waxtaane insha allahu taala maa ngi gërëm bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñoo jiitu ci kàddu gi ak waykat yi waaye di gërëm tamit mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, organisateur euh, ñuy waxtaanee koo xam ne sallallahu alayhi wa alihi wa moom mooy alfatih lima uxlaq ndax mboolem li nga xam ne maanaam borom subhaanahu wa ba mu nammee amal mbindeef yi maanaam moom la amal te moom mooy buñ ko mënee wax mooy logiciel bi nga xam ne ci la borom subhaanahu wa ta'ala programme mboolem li mu nam ma amal euh, sallallahu alayhi wa sallam ba pare mu exécuté ko maanaam exécution boobu kon moom moo ubbi li tëju woon mooy am am gi nekk nekk teef gi bindi bi waaye tamit moo ñëw ubbi mboolem bunti xam-xam yi ak mboolem bunti xéewal yi ndax gis ngeen nii sallallahu alayhi wa sallam laataa muy ñëw euh, xam-xam bariwul woon nii maanaam ba ci domaine yi nga xamante ne dañoo lay pour ne pas profane maanaam mbir mi développement bi yëggutoon fii mu yegg fii waaye moom il a fallu que mu ñëw sallallahu alayhi wa sallam mbir mi accéléré xam-xam bi gaaw bari mbir mi développé wu ndax moom mooy alpha li aw nag mooy ki nga xam ne moom moo ubbi di tëj waaye xol yi nga xamante ne ñoom ñoo tëju woon ndax bokkaale ndax ñàkk xam kan mooy borom subhaanahu wa ta'aala di ko jox gëddëm sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki ko ubbi tamit mooy ki nga xam ne moo nekkoon ab yenent sallallahu alayhi wa sallam te fekk boobu maam Adama mi ngi ci bënnitam comme ni mu nekkee ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu imam Ibn Maaja solo na ko rahimahullah yan bi sallallahu alayhi wa sallam ne kuntu nabiyyan wa aadamu munjadalun fi tiilati am na ci yeneen riwaaya kuntu nabiyyan wa aadamu bayna al-maa'i wa at-tiini dama nekkoon yonent fekk moom aadama ñu ngi ko doon maanaam defar ci bënnitam waaye man de dama nekkoon yonent maanaam fekk moom aadama mi ngi diggante ndox ak ban maanaam loolu nag tegtalewul ne moom bi muy nekk yeneen maanaam loolu mu def ci déggee ni maanaam mooy que dafa nekk yenent mais euh, que yàlla dafa dogaloon ne yenent la jamono jooju mënuñu ko déggee noonu parce que bu doon loolu la précision boobu du ko jar ndax avant loolu di am borom subhanahu wa laa dogaloon na mboolem li mu naroon a bind kon précision boobu du ko jar hmm. waaye dañ ciy xamee ne li mu bëgg a wax wala boog li mu wax mooy ne moom ci boppam dafa nekkoon ki nga xam ne moom mooy yenent sallallahu alayhi wa alihi wa xam ne moom yenent la di doxal mission boobu fekk booba maam aadama bindaguñ ko ndax mi ngi ban mooy mi ngeen bu ma nee bi gis nga jamono jooju ji ma lay wax bâtiment bii ñu ngi woon diggante nekk euh, ndox ak ciment ak weñ ak nanga maanaam mooy amagutoon maanaam mooy daje mooy amagutoon rek waa léegi euh, kon moom moo tijji mbir yëpp moom mooy abul qasim sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ci lu dul benn du ñaar inna allaha huwa al mu'ti wa ana al wa ana abul qasim sallallahu alayhi euh, muy xadis boo xamante ne mi ngi ci saxex yi ba pare siiw na ci yeneen téere xadis yi muy xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu d'ailleurs ñeneen sax solo nañ ko man yenent laa euh, maanaam yàlla plutôt moom mooy kiy joxe man nag maay séddale man maay Abul Qasim parce que Abul mooy aji séddale ji maanaam man maay maanaam borom séddale ji maay bàyyi séddale ji maanaam lépp lu jóge ci yàlla ci man nii lay jaar bu ko defee mu dem ci keneen kon moom mooy alfatihil maa ko def sallallahu alayhi mooy tamit alxaatim li ma sabaq mooy ki nga xamante ne moo tëj li jiitu woon mboolem yenent yi alayhim salaatu wassalaam comme ni ko yéen borom bi subhaanahu wa taala walakin rasulallahi wa xaatama nabiyin moom mooy yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare moo tëj mboolem yenent yi mboolem yi ñu soloo ñi alayhim salaatu moo leen tëj comme ni mu ko waxee ci lu dul benn du ñaar ay xadis la ab yenent du am sama ginnaaw waaye tamit yenent bi sallallahu alayhi wa mboolem cycle caaxaan yi ak fo yi moom moo moo ko tëj ci anam goo xamante ne maanaam dafa war nit ñi naka la caaxaan mel ba ñëpp ba ñu war koo mën a xàmmee maanaam mu daal di koy tëj kaaba gi dañ fa daal jaamu ay xërëm cycle boobu moom moo ko tëj sallallahu alayhi wa waaye tamit moom mooy tëj mbooleem xeeti daraja yi ak cër yi ak maqaama yi ak jikko yu rafet yi ak doxalin yi ak xam-xam yi ak leer yi ak mbóot yi maanaam mbóot secret lay la foofu ak mboolem lu kawe rek yeneen bi sallallahu moo ko plafonné mooy alxaatim li sabaq euh, moom mooy naaful xaq bi xaq mooy kii nga xam ne dafa ñëw feeñal yàlla ba pare jaare ko ci yàlla dimbali yàlla mi nga xam ne mooy dëgg jaare ko ci yàlla mi nga xam ne mooy dëgg waaye dafa ñëw sallallahu alayhi wa sallam euh, dimbali alquran ci leeral ko ci sunnaam sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk fi ay caaxaan ak i fo ak i naxee mbaay yi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee dafa jël yooyu yëpp ba nit ñi xam ne ko comme ni ko Seydina Jaafar radiyallahu ta'ala anhu bi mu ko waxee maanaam bi mu demee ci kanamul Najaashi maanaam jarul ñu indi discours bi mais en quelque sorte loolu la fa tënk caaxaan yi nekkee woon yëpp bokkaale dégg nga euh, ku ëpp sa morom doole duma ko di lekk alalu njirim yi et cetera maanaam caaxaan yu bari bi mu ñëwee fekk ñu ci ñu daan naan sàngara daan jaaloo daan sax maanaam lu luy gën a garaaw yëpp ñu ko daan def waaye moom bi mu ñëwee mu daat ñuy woo ci jaamu yàlla mu daat ñuy woo ci wéetal yàlla mu daal ñuy woo ci bàyyi mboolem li nga xamante ne moom mooy lu bon dem ci lu baax sallallahu alayhi wa moom moo dimbali dëgg jaare ko ci dëgg ndax moom moo dimbali dëgg te dafa bokk ci idéologie am sallallahu alayhi wa mooy xam nga léeg-léeg ngeen gis koo xamante ne day xam ne lii dëgg la te dañ ko war a jàppale ngir dëgg am doole mais mu dem utiliser ay caaxaan pour défendre dëgg gi yent bi sallallahu alayhi wa sallam def loolu moom naasirul xaq bil xaq la mu dafa dem utiliser dëgg pour samp dëgg pour simpi caaxaan yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alhaadi ila siratillahi mustaqim comme ni ko borom subhanahu wa taala waxee wa innaka la tahdi ila siratil yow li yow yoy bi sallallahu alayhi wa sallam yaay kiy di teg nit ci yoon wi nga xam ne mooy bi jub xocc te ci wooral ndax moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi jub siraatika mina yow yaay yoon wi nga xam ne maanaam yu borom santla yow sa yoon wi gën a jub te gën a coow waral mboolem yoon yi xocc te bu dul woon yeneen bi xam ngeen ni alquran bi du wàcc te alquran mooy hudan lil muttaqin mooy li nga xam ne mooy jëmmi jub waaye ñeen ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu teet mooy ñu ragal yàlla di bàyyi xel yàlla di jël seen matuwaay maanaam mooy précaution ba borom subhanahu wa ta'ala du leen gis ci lu ko neexul waaye tamit jël seen matuwaay ba borom subhanahu wa ta'ala su leen gis mu leen di gis ci li ko neex loolu mooy at taqwa mooy teet ci wolof dañuy faral di jëfandikoo abusivement baatu ragal yàlla mm-hmm. mooy voilà xawf wala yu mel noonu maanaam loolu mais teet mooy taqwa mooy mooy tuddiku jël say matuwaay précaution ba tax duñ la gis ci lu jaaduwul mais tamit li nga xam ne moom mooy ci li nga war a nekk nga di ci ne euh, kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam nga lii mu représenté yëpp borom subhaanahu saa yoo xamante ne dafa activer mboolem système bi yëpp maanaam mbir yi yëpp ci existence bi ci univers bi euh, di ko doxal mbir mi di law te loolu du musul denc du denc borom subhaanahu mi ngi julli ci nabi maanaam loolu moo représenté julli ji muy julli ci nabi ba pare moom borom bi ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi naka yàlla ak malaakaam yi naka jekk musuñu dañ te duñu dañ di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi muy lu farata boo xamante ne muy sël farata d'ailleurs maanaam sax mën nañ sax ne mooy sël jaamu yàlla bi nga xam ne borom subhaanahu laata ta'ala mu ñu koy digal daf ne man dama ko dama cee mën a de ne maanaam mosuma ci jub mais tamit maanaam ba pare sama malaaka yi tamit ñoom ñëpp nag amul kenn ku ci mën a jub maanaam naka jekk yéen balaa ngeen dul exister ñoom ñu ngi koy def maanaam man ñoom dañ koy def yéen a ngi exister man ñoom dañ koy def soo leen demee ba nekkatoo leen man ñoom ni continuer di ko def ba pare ne yéen nag léegi dañ ko mooy julli teen bi sallallahu alayhi maanaam loolu boo ko comprendre di nga comprendre que ni ñun suñuy julli teen du ñun du moom la ñuy jariñ parce que de toute façon booy julli ci yonent bi lan ngay wax yow buur yàlla mi ci tur rafet yeeg mel ni yëkkati kuy julli ci bi sallallahu alayhi wasallam te moom informé woon na déjà ne moom naka jekk ci la dëkk maanaam kon borom subhanahu wa ta'ala bëgg gi mu bëgg jaamu yàlla boobu kawe gi mu kawe fa moom ak mbir mi ne loolu moom moo la gën a moo gën a gaaw ci jegeel la yàlla te yombalal la nga. nekk sopp borom bi subhaanahu moo tax mu digal la ko yeneen jaamu yàlla yëpp amul benn bu ci borom subhaanahu wa taala da def amul boobu gis la borom bi di def ba pare nag njëkk maanaam dafa gàtt maanaam mooy forcé mboolem malaayika yi naka jekk duñ denc di ko def euh, mais processus boobu yëpp su fekkente ne mën na taxaw ci adduna bi ci univers ci existence bi di law ci côté zahir maanaam ci feeñ ñii parce que il faut ñu koy doxal te doomu aadama mooy xalifa yàlla ci kaw moo koy doxal yii ñu fi yëpp dafa am ñoo xamante ne ci ñooñu la njàngale moomu jaar ba yëg tey jii ci ñun parce que ñooñu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon àndal ñooñu nag la ñu war a waxtaanee incha allah kon ñu euh, bàyyi euh, incha allah taala ñu way buntu bi bu ko defee ñu euh, ñu ñu ko nekk incha allah bismillah

yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, li doon wax nii maanaam boobu léegi en fait euh, benn la ci aspect yi nga xamante ne moom moo wundu li borom subhaanahu wa di ubbi benn ci saaram yi alquraan yi mu tuddee ko Saad wal quraan yi di dikk ndax euh, muy leeral. li nga xamante ne moom lañu mën a tuddee ak suuratul muhammadiyya mooy jëmm ji nga xam ne mooy ko jóg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la forme muhammadienne te euh, forme boobu maanaam aspect boobu jëmm jooju ñi nga xamante ne ñoom ngay saxaabat radiyallahu anhum ak kiram dañ koo dafa euh, euh, dañ ko euh, moom dañ ko intégré voilà borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax xadis bu nekk sax imam muslim mu ne xayrul xayrul quruuni alladina bu'istu fiihim summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum xeet wala maas génération bi nga xam ne moo gën mooy bi nga xam ne man ci seen biir lañ ma dekkal ndéngu ba baat ci seen biir lañ ma dekkal maanaam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam jekk euh, ci tënk dafa mës di nekk kuy dox adduna bi di ko doxal maanaam baatin ci baatin ci biir mais ngir moomu feeñ dafa am benn génération bi fooroon nañ pour mu mën a feeñ moom ci seen te mooy génération bi gën ci génération yi comme ni ko alquran waxee kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéenee gën di xeet ñi nga xamante ne ñoom lañ génne ci biir nit bu ci jullit ñëpp duggee itam ñi nga xamante ne ñoo ci dugg dugg mooy ñi nga xamante ne ba ba wax jooja di wàcc ñoom ñoo fi nekkoon radiyallahu anhum borom subhaanahu wa taala di leeral ne ñoom dañoo jege lool yàlla maanaam ci muqarrabuna yi lañ bokk te sax ñoom ñu jiitu ci muqarrabuna yi ndax borom subhaanahu wa taala dafa ne wa saabiquuna al awwaluun min al muhaajiriina walladina tabauhum bi ihsaanin radiyallahu anhum ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu jiitu ñi ñu njëkk la te muy bayaani ya ñun bayaani ya day leeral ne ñooña ñooy ñi ñuy tuddee almuhaajiriin wal ansaar saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax saxaaba yi ñaari groupe lañ dafa ñaar ne ñoom ñoo gàddaayoon jóge Makka ñëw Madina ñoo ñu tudd al mu am ñi nga xamante ñoom ñooy wal ansaar ni ñu koy waxee al ah, mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge Madina maanaam ñoom ñoo dëkkoon Madina waajal ko teer waa Makka ñu jóge woon Makka ñëw gàddaay te ñooñu yonent bi sallallahu alayhi ne ah, annaasu shi'aari wal ansaaru disaari walaw kuntu saalikan la salaktu waadiyal ansaar wala law salaka annaasu waadiyan la salaktu waadiyal ansaar walaw lam kuntu minal muhaajiriina la kuntu ahadan minal ansaar muy xadis bu nekk ci saxiix yéen bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñëpp tàmbali ci jullit ñi maanaam bu dee sama ay yére lañ yu feeñ ñii mooy yére yi mooy mbubb yi grand mbubb yi mbubb yi comme bi ma sol nii nit ñëpp ci yeneen bi sallallahu alayhi mu ne noonu laa leen fonke noonu lañ mel mais ansaar ñoom maanaam muhaajiru ne ñoo raw ansaar yi de mais dañu ansaar yi ñoom sama ay sous-vêtement la gis nga sous-vêtement nit il faut que nga intime trop ak nit ki pour nga mën ko maanaam gis naa fekk naa sawaay ñëw na toog sous-vêtement mi ngi wax saa man loolu il faut nga intime ak nit ki nga jege ko lool sinon du mën a nekk yéen bi sallallahu alayhi foofu la leen classé ne budul woon ne man kenn laa bu dul woon ne man kenn laa mu ne bu nit ñëpp soobu woon benn yoon man damay soobu yoonu la saa yi radiyallahu anhu mu ne su dul woon ne man kenn laa ci seen biir maanaam ci muhaajiruuna yi kon de damay nekk kenn ci wàllu saa yi radiyallahu anhu ba pare mu wax tamit xubbul ansaar min al iman d'ailleurs euh, imam al Bukhari rahimahullah boobu la indi. bi mu ci bunt bi mu tuddee ci kitaabul iman baabu minal iman hubbul ansaar bunt bi wane ne bëgg waa ansaar daa bokk ci ngëm yàlla maanaam euh, kon ñooñu nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da moom moo leen boole ci boppam maanaam xam nga euh, kii sous-vêtement mooy takk ci yaramu nit moo tax ñu tàmbalee ci wax ji ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo takk ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu bokk dañu nekk in in maanaam des parties intégrantes ci la forme muhammadienne gis nga euh, su su yenent bi sallallahu wa sallam maanaam soo xoolee alquran ni mu ko tuddee foofu ne wal quran parce yenent bi ci boppam mooy mooy jëmmi alquran moom tamit mu ne si zikr maanaam boroom zikr zikr ci wolof ngir wutal ko benn tur xaw na ma jafe mais ci ci tubaab euh, wër naa ko ba gisul ko benn tur lu bizarre parce que man wolof laa duma tubaab mais maanaam euh, mooy mémoire voilà dañuy wax souvenir rappel et cetera mais ba bi leen mën a dajale mooy mémoire kitaabul fii ci zikrukum zikr maanaam sharaf mooy seen teranga ñu naan wéy la mémoire de nos anciens et cetera moom mémoire la wax dëkk voilà li nga bind téye ko muy livre loolu tamit dañ ko wax mémoire maanaam euh, gis nga saa yi dafa soutenir mémoire wax li nga xamante ne mooy le fait que ngay fàttaliku dara mooy mu ngi ci sa mémoire ainsi de suite donc benn mot bi leen dajale ñoom ñëpp mën a firi mooy mémoire mais maanaam donc rappel souvenir Euh, mention et cetera yooyu dañ koy mën a wax loolu voilà évocation et cetera donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni zu bi zikr maanaam boroom zikr boobu mais zikr boobu en fait benn partie yu xam-xam la bu kawe boo xamante ne doomu aadama yi amuñ ci accès maanaam doomu aadama simple yi maanaam ñu ordinaire yi amul ci accès loolu moom moo tax borom subhaanahu wa ta'ala inna inna nahnu nazzalna dhikra foofu alquran dhikra la ko tudde wa inna lahu la hafizun ak wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-naasi ma nuzzila ilayhim wàcce nañ yow ak dhikra bu ko defee nga mën a leeralal nit ñi dhikr boobu ngay gis muy xamu yenente bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moo leeral alquran mooy nga leeralal nit ñi li ñu wàcce ci yow ci alquran gis mu tuddee ko zikr mémoire boobu nga xam ne moom nga mën a leeralee nit ñi euh, li ñu wàcce ci ñoom te mooy alquran euh, moo tax fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun daf ci ne bil bayyinati wa zikr daal leen borom zikr donc du n'importe qui mooy am accès ci niveau xam bi tax ñu naan al zikr parce que mooy dañ am sens en te boo ko gis am sens mooy boo ko jëlee nga dugal ko fu nekk ci am fi mu nekk ci ak alxuraan nga xool nga répertorier di nga comprendre que ni baat bii am teneur boo xam te ne dañ koo ko war a yan maanaa yooya euh, te mu bokk ci li nga xamante ne kon moom mooy alxuraan maanaam baatu zik gis nga zikr boobu nag nga xam ne mooy xam-xamu alquran bi nga xam te ne yeneen yi alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam yeneen bi sallallahu alayhi am ci maanaam nekk ki ko dajale ci saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ci am ci loolu moom moo tax ngeen di gis am yu mbir yoo xam te dañ koy yoonal parce ab saxaaba moo ko wax Seydina Bilaal radiyallahu anhu par exemple as-salaatu xayrun moom moo ko doon wax mu bokk ci sharia par exemple sami allahu liman hamida Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo ko wax mu bokk ci sharia ci jamono yeneen bi salaatam yeneen bi dëggal ko maanaam parce xam-xamu sharia normalement du nit simple amu ko wala yu lu mu kawe kawe kawe xam-xam maarifa rek la mën a am mais xam-xamu sharia yàlla ab yeneen ci lay yónni ngir mu jàngal ko. voilà léegi nga gis par exemple bu ñu jàppoo ba pare ñaari rakka yooyu ñu julli sayyidna Bilaal radiyallahu anhu moom la yéen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lan mooy jëf ci gën a baax bi ngay def parce que dëgg bi dama dugg àjjana kat gis sa teg yi sa carax yi ci ci ci sama kanam ngay ngay dem mun mun a ma daal saa yu mu jàppoo ba pare saa yu sama njàpp tojee damay jug damay jàppwaat te saa yu ma jàpp ba pare moo xam guddi la wala bëccëg la damay julli ñaari rakka yan bi saa xam ne ko ah kon loolu la te pourtant jëf jooju Sayyidina Bilaal radiyallahu anhu xaarul ba yan bi saa jàngal ko ko mu koy doog a mu am beneen bi nodd bii ñuy nodd nodd bii yan bi saa salaam guddi rañaan bi gisoon na ko mais jàngalewu Seydina Omar radiyallahu anhu gisoon na ko mais waxu ci woon dara il a fallu que Seydina Abdullah euh, Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi radiyallahu anhu gis ko ñëw wax ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mu dem def wax ko Seydina Bilal radiyallahu anhu dem nodd Seydina Omar daw ci Yonent bi sallallahu alayhi ko baat yi laa gisoon mu ne ko waaw mais Seydina mu ne ko loolu dëgg la. parce que Seydina euh, euh, parce baat yi nii ñuy nodde man déggoon naa ko maanaam xamoon naa ko ne bu ñu woote nit ñi ñu nodd ñu julli fi nodd gi baat yii la te man guddi rañaan bi ñu may jox julli joxaale woon nañ ma baat yi maanaam moom moo ko téye woon moo ko jàngalee gul woon parce naru ko woon jàngale jàngalee gu ko woon parce que jàngale ko moo loolu ci moom la aju woon comme ni ko borom subhanahu wa ta'ala wax fahkum bayna an-nas bima araka Allah ak ci diggante nit ñi ci dina yàlla wan maanaam yow ci sa gis bi atteel nit ñi lépp lu yent bi sallallahu alayhi wax baram ndax moom loolu bu mooy gis-gisam borom subhanahu wa ta'ala daf koy wéyal yent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala wéyal na sax ba wéyal jëmmi xoolam kese qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaahaa fa walli wajhaka shatrahul masjidil haraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xool ci asamaan bi ne peut-être que xelam naan xëy na wax yu ñëw ndax bëgg naa tamit ñu soppi xibla bi wax ko de ñaanul yàlla daf ko bëgg rek xool ci asamaan si nii rek waxut dara borom subhaanahu wa ta'aala wàcce alxuraan ne ko léegi nit ñi. makka rek la ciy jublu parce yow yaa ko bëgg léegi kuy jullee bu jubluwul kaaba gi amul julli ci tey amul julli tey ko te du julli naafi la loolu tamit après beneen détail la bu fuqaha yi di et cetera bon loolu taxul ñu doon mais en tout cas maanaam julli naafi la voyage laa bëgg a kuy tukki nekk ci kaw war waayam et cetera waaw mën nga jublu xibla bi kàbbar après nag nga jublu sa direction mais euh, pour wax rek ne saxaaba yi radiyallahu anhum da ngay gis ne àtte yi borom subhaanahu ci boppam day jaaree dafa maanaam ñoom seen bopp dañoo am cër ci zikkar ci xam-xam boobu di tudd ak zikkar saxaaba yi radiyallahu anhum ngir tënk tamit dafa am lu mat a bàyyi xel seeni mbir mooy Euh, kenn ku nekk ci ñoom day taxaw taxawaayu mboole ñu ci loolu moom moo tax mboole bi ñu nar a wax nii ci seeni mbir maanaam boo ko déggee ci kii dégg ko ci keneen bu mu la jaaxal parce que ñoom alquran neen hum darajaatun indallah ñoom ci seen bopp ñooy jëmmi daraja yi ma xamal yi dégg maanaam ñi ñëpp dañ ciy jaar ñoom ñooy ñoom ñooy jëmmi daraja yi fa yàlla euh, xam nga man bon sujet bi damay def parenthèse exceptionnellement vraiment bugguma ci bugguma woon dugg ci loolu mais juste vraiment exceptionnellement c'était juste pour ñëw ci saxaaba yi maanaam man en tant que talibé feex na ci jànk bi radiyallahu anhu damaa gëm ne ànd gi ànd ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu nekk sama sëriñ en fait particularité yu bëri bëri bëri bëri bëri moom yu mu wax ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne képp ku nekk taalibe da koy am rien que parce que dafa ànd ak moom dafa nekk taalibe moom da koy am ne serait-ce que bu jëlee wirde bi ko defagul dara am na martaba bu ëpp maanaam mooy ki mësta wér dara ah, ki mësta def dara day da koy doog a jël rek am na maqaama yi junni wàllu yu mat maanaam te loolu amewu ko lu dul jaayante gi jaayante kat Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu day jaamu yàlla ci nii ak nii ak nii ak nii ak nii léegi lan ngeen di xalaat ci ki nga xamante ne cheminement wam ak yeneen bi sallallahu alayhi la ko def bi yeneen bi nekkee fii ci àdduna lan ngeen di xalaat ci kooku maanaam foofu laa doon jëm mais wax bi dëkk ji taxuma woon jëm parce euh, xam nga yé moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum soo seetloo ñu ëpp lu ñu soloo ay xadiis par exemple ay saxaaba yu ndaw lañ ay xale lañ woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam à part Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moom mi ëpp li mu solo xadis cinq mille trois cent soixante-quatorze xadis yi te moom ginnaaw Xaybar la dugg ci lislaam maanaam juróom-ñaareelu ak ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu maanaam moom li mu ànd ak yonent bi yëpp matu quatre trois ans la ak lu nekk xam nga lu tax ñeneen ñi mën loolu mu na ne c'est vrai que am na ñeneen ñu mag ñi bon génn nañu àdduna et cetera mais loolu rek justifié ko c'est parce que aussi c'est parce que aussi saxaaba yi radiyallahu anhu kenn ku ci nekk da nga mënoon a taxaw taxawaayu sa taxawaayu moroom moo tax dinañ ko gis ay maxaama ay mbir yoo xamante ne dafa am kenn koo xam ne moom lañ koy xamal ba pare nga gis sidagement si radiyallahu anhu comme euh, borom xam-xamu siire yi maanaam tudd ñu bari ñu ko ràng alors que normalement benn maqaama boo xam ne benn nit moo koy am ci àdduna benn nit kese moo ko mën a am ci àdduna bunt bii nag nga xamante ne moom lañu euh, balaa may dugg ci di wax lan lañu war a wax fii maa ngi jéggalu ci introduction bii nii parce que dafa am solo ci biiru saxaaba yi radiyallahu anhum dafa am benn xissa boo xamante ne bëgg naa ko euh, indi ngir ñu am benn aperçu ci mbir yi Seydi Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu dafa mu nee na dafa mës a toog ci benn jotaay ay nit yàlla ay wàll yu mag toog am kenn ci ñoom ku soulever histoire yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ne ne yent yàlla Muusa keroog yat yi nga xamante ne moom la yor yat ba borom subhaanahu wa ta'aala naan ko maa tilka bi yamiinika yaa Muusaa lan moo nekk ci sa loxo ndeyjoor bi yow yent yàlla Muusaa alayhi moom ko benn genre expo bi yaa léegi nag ñu ne mais ban xaal la nekkoon ba tax mu def loolu am ku jóg ci biir mbooloo mi maam ci biir nitu yàlla yi bëgg ko tool mu ne ko déedéet jiwu toogal bul bul ko def mu ne ko parce que soo doon ab yenent ma ni kon xëy na danga xam xaalu moom lu tax mu réagir nii mais doo yenent su doon ne ab wàllu yu la concerné ma ni peut-être que danga mos spirituellement moom li mu mos loolu tax nga mën ko firi mais lii yeneen la concerné te yow doo yeneen yow war nañu kese mu nekk lépp lu aju ci yeneen yi alayhi salaam ak saxaaba yi radiyallahu anhum ci loo xamante ne ñun suñu dégg-dégg daf cee xaw a lot wala bokk sax am nañ ci aperçu fi ñu mën a yem rek mooy ne en tant que ñun wàllu yi lii lañ ko mën a firi. ci suñu niveau ñun mais bu ñu prétendre ne xam nañ ko parce que ñoom seenu leer dañoo sukk seenu leer dañoo sukk boo leen di dégg souvent moo tax wàllu saxaaba yi kenn du wax ne ay waliyu leen sax dañ naan saxaaba lañ borom subhanahu wa ta'ala ne as-sabiquna al-awwaluna ñi jiitu ña ñu jëkk na dil muhajiruna rek lan saari walladina tabaawum bi ihsanin ak ña leen topp ci rafetal ga ñooñu radiyallahu anhum yàlla gërëm na leen wa radu anhu ñoom it gërëm nañ yàlla te yàlla nee na wala ridwaanu minallaahi akbar ngërëmal yàlla mooy li gën a rëy lépp ba pare mu leeral ko ca sooratu waaqi'a ne was-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuuna ñu jiitu fii ci àdduna ñooy jiitu ci àllaaxira wala ñi nga xamante ne saa yàlla diglee ñoo ciy jiitu bu teree ñooy njëkk bàyyi ñooñu ñooy jiitu fa yàlla. te ñooñu ñooy ñi yàlla jege ñoom ci digg boppam maqaamat maqaamul qurba ñoo ñoo ko kon ci biir ñooñu saxaaba yi radiyallahu dañ ciy jël li gën a rëy te ngir comprendre li ma bëggoon wax fii ñu jël ci benn niram maanaam benn exemple moom Adam alayhi salaatu salaam moom Adam alayhi salaatu salaam xam nga. borom subhaanahu wa ta'aala dugal na ko àjjana ne ko Iblis a ngi nii inna haazaa aduwwun laka wa li zawjika falaa yuxrijannakamaa mina al-jannati fatashqaa kii na ko ko ba xam ne ko maanaam yow mettrul yow ci place nga ne dañ maa dugal biir àjjana ak ni mel ñu ne ma garab gii daal lañ lay tere kii Iblis a ngi nii maanaam ki ma mën a génne fii ki nga xam ne moom sama noonu la te univers bi yëpp benn noon boobu kese laa fi univers bi yëpp am ah, benn noon boobu kese laa fi yàlla nag war na ma ko ba ma identifié ko xàmmee naa ko bu baax maanaam métro métro na ku nekk teg boppam place boobu après ñu imaginer ñu ne ko mais garab gi nag par contre tamit bu ko laala ah, àjjana lu la fi neex jëlal lu la fi neex dundeel dundeel ci xiiwal yu la neex mais benn garab daal lañ la léegi ñu ne la te bis boo génnee àjjana ji ci suuf lu jëm ci suuf foofu coono rek ka fa ay responsabilité yu dul jeex moo fa am comme ni ko ñëpp gisee yow nga toog Iblis ñëw kiñ la identifié woon ba nga xam mu ñëw ne la garab gii daal yàlla terewula ko lu dul maanaam ba pare maanaam li ko layee moo garaw ma nahaakumaa rabbukumaa an tilka shajarati illaa an takuunaa malakayni aw takuunaa minal xaalidiina xam ngeen boo gisee yàlla tere leen garab yi xam ngeen lu tax parce day bañ ngeen nekk ñaari malaaka te bii nit moom moom moom moom moom moom moom nekkoon sëriñu malaaka moo leen jàngaloo kon moom war maanaam moom warta envier malaaka yi bay bëgg a nekk mu ne wala boog ngeen sax te moom xam na ni àjjana moom kenn du ne ko pourtant garab gaa ngi tegam man maa xam ne àjjana kenn du kon moom Adama xam na ko alayhi salaam maanaam mu ne ko euh, mais mais mu ne mu ne mu ne ko yàlla lii rek a tax mu tere leen ko mais malgré loolu ñu lekk ko quand même maanaam gis ngeen conditions yi daje yëpp mais loolu est-ce que da ngeen foog ne maanaam c'est parce que tout simplement maanaam négligence su kese la quoi wala dafa am beneen secret bu nekk ci ginnaaw bu suñu lees ñun maanaam c'est que tamit euh, euh, euh, maanaam ngir joxe rek exemple boobu voilà léegi buntu bi. ñi nga xamante ne maanaam dama bëggoon def introduction pour ñu am euh, à peu près man ñi ñuy wax ñan la ko wax maanaam pour bu ñu waxee par exemple benn Seydina Aboubacar benn Seydina Ali wala benn Seydina Bilal wala yooyu radiyallahu anhum maanaam ñu bañ a foog ne maanaam benn waay bu nekk ci mbedd bi bu tudd Aboubacar la ko wax la ñuy waxal non benn waay la woon quoi Aboubacar la tuddoon wala benn waay la woon quoi Bilal la tuddoon non du loolu ah. déedéet du loolu de ñooñu ñaanu Sayyidatuna Aysa day saan kooku Aysa lu tuddoon rek du loolu de du benn Aysa booy tase ci mbedd mi ah déedéet maanaam nit ku spécial la ku doy waar la ku ku yéeme euh, kon fii nag Seydina Ismaïl si radiyallahu anhu buntu bi xam nga ci réen ci bi la saa saa mais daf ciy dugal ay buntu yu bari yoo xamante ne boo leen seetloo dañuy tudd ay saxaaba yu wuute mais daf leen a classifié moo tax euh, vraiment kontaan naa lool bi ma gisee ñu tuddee thème bi laa garde rapprochée du prophète sallallahu alayhi maanaam expression bi quoi dafa rafet voilà mooy kon fii zikri baax maanaam ci buntu ñaar fukkeelu bunt bi la ak ñaar. mu tuddee ko fi zikri ci tudd an nuqabaa u jaraaf yi daañ ci ñëw mooy ñi nga xamante ne ay délégué lañ ay ay ay ay mën nañ ni ay ay ay député lañ ñoom la ñu yabal ñooy ndaw askan wi ñooy ndaw voilà mooy nuqabaa ñooy jaraaf ci wolof wan nu jabaa ak euh, way sell ji meññeef ñi nga xamante ne dañoo meññ ci lu sell wal xawaari yuuna ak ñi nga xamante ne daal ci ñëw normalement xawaari bi kenn la mais fi xawaari yuuna la tuddee comme liñ doon wax léegi mooy ñi nga xamante ne way euh, sëf lañ ci kenn te ci yeneen bi sallallahu alayhi wa maanaam bi mu bëggee yonent bi sallallahu alayhi ak ni ñu engagé woo ci mbiram dafa sell dafa dëgg te li ñu wane ci biti noonu la nekk dëgg dëgg ci ñoom ci biir ñoom lañ naan apôtre apôtre xawaari ñoom euh, wala secrétaire attaché wala xubaat ak àttekat mooy juge wa man ak ñi nga xam ne yuqta'u doog dogu nañu bil jinaani ci aljanna la mu ñeen leen maanaam yent salaasam da leen a tudd muy fukki nit ni ñii ñoom nitu aljanna lañ te boroom xam-xam yëpp dëppoo ci ne comme ñu dul ñoom ci boroom ci lu amul benn werante ñii fukki ñi ñoo gën ci saxaaba yent bi sallallahu wa man waliya suuqa wa man ak ñi nga xam ne waliya ñoom ñoo méngoo woon ñoo yilifoon ñoo doon toppatoo ak suuqa jabar ja mooy marché fii zamani yi ci jamonoom yéen ci dafa am ñoo xamante ne daf leen délégué woon ci biir marché yi pour ñuy xool ndax njëkk yi na ndax euh, marché yi ndax ñu ngi toppatoo cet gi maanaam propriété bi que euh, lépp ngi jaar yoon est que kenn deful loolu et puis tamit mbaañ lañ say wax ak di ko ko jëf dëppoon ak diine ñooñu tamit wal uma naa u ak ña nga xamante ne mooy ñu wóoru ña ñi nga xam ne yan bi salaasan bi leen a wóoru woon lool digne confiance curateur en fait euh, tamit kenn la en fait amiin bi mais comme que ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum daanaka ku nekk ñoom maxaamee ku leen yore moo tax mu am ci ñoom ñoo xam ne day am maxaama bu gën a feeñ ci ñi ci def léeg-léeg bu ñu nee ñoom ñoom yor maxaama sàngam wala ñoo doon doxalee nangam li muy tekki mooy ci ñoom da gënoon a feeñee mais sinon ñoom ñëpp ko yoroon wa ak waykat mooy ñi nga xamante ne ñoo ko daan wayal sallallahu alayhi wasallam mooy poète wal kuttab ak ñi nga xamante ne ñoo ko daan bindal mooy script yi mooy ñu daan bind wax yu bi tamit ak tamit euh, bataaxal yi mu daan yónnee message ci lettre yi mu daan yónnee ci buur yi parce que yenn diplomatiquement parlant dafa bokk na ci ni mu daan doxale mooy def daan yónnee tamit ay lettres ci buur yi ay correspondance su ko defee ñenn ñi gëm ko ñeneen ñi gëmuñu ko moom wa man kaana ak ka nga xam ne yudhikuhu moo ko daan reeloo parce que amoon na tamit ko xam ne moom da da ko daan reeloo lu bari quoi sallallahu alayhi gisee mu reetaan mais mais mais réegi daanul ëpp da ko di ree noonu rek donon waaw Seydina Nu'aymaan sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam kon ñii lañu war a waxtaane donte nag euh, du du xat ci ñu waxtaane leen ñoom ñëpp bi évidemment mais dina am ñuñ ci waxtaane euh, kon ñu euh, tàmbali ci ñi nga xamante ne ñu ñooy ñu ñu njëkk ñi mooy groupe bu njëkk bi insha allah mooy an nuqaba سبعود النوق با وفن راوى حسب ذير أمية سعود النوق باوى بن راوى حاتم عبادة عبد الله لا تهيني على النبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائما عما بتحديه ba mu jeex ورافع وابن تيهان البراء وأسعد أسيد بتفضيل بلا وهاب على ديوان أجمعين سلام ربنا دائما من عما بسحب مصطفى كل نبي له هو زاي من النجبا وضعف ذلك للهادي إلى الأمان على النبي من أجمعين سلاما نادى ما ما بسحرهم maanaam groupe njëkk bi ñoom ñooy ànd na xabaar mooy liñ doon wax mooy jaraaf nga xamante ne dañ leen a délégué euh, yoon maanaam yabal leen euh, yan alxuraan tudd na les délégués waaw léeg-léeg ngeen gis benn classe mooy kii mooy délégué bi wala secrétaire ñu kii voilà ñoo ko leen délégué wala voilà donc euh, kon al nuqaba yi maanaam jamono la ci naqib comme li Alxuraan wax nee na <coughs> wa laqad axada allahu mithaqa bani israila wa ba'athna minhum ithnay ashara naqiba wa qaala allahu inni ma'akum la in aqamtumu as-salata wa aataytumu az-zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumu allaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin gin gin naa ne dañoo am ci waa banu Israël xam nga banu Israël ñoom fukki pénc lañ ak ñaar comme euh, hmm, suñu mbokk lébu yi niñ amee fukki pénc ak ñaar Dakar hmm. voilà ñoom fukki pénc lañ ak ñaar euh, léegi kenn ku ci nekk dafa amoon kuñ ci génne délégué ko yónni ku quoi ne ko yow nañ yabal yaay jaraaf d'ailleurs sama mbokk lébu yi sax jaraaf lañ Euh, ñooñu ñu yónni woon ñooñu euh, borom sant la nee na dama génne ci seen biir fukk ak ñaar ci ay jaraaf ma ni leen yéen ñii de euh, maanaam nga gis lan mooy nuqaba parce que nuqaba maanaam fukk lañ ak ñaar yoo xamante ne jamono ju nekk dañuy gis maanaam fukki nitu yàlla lañ. ak ñaar yoo xam ne amul benn jamono ci àdduna boo xamante ne fukk ak ñaar ñooñu duñu am maanaam su amee ku génn àdduna rey am keneen ko remplacer mais fukk ak ñaar la ñuy doon seen melo zahir nag am moom tudd na ko nii bokk na ci liñ tudd bokk nee nag la ak la in aqamtumu salaata giñ naa ni boo leen dee taxawal julli mooy ne julli moo leen di gën lu ne wa aataytumu zakata ngeen di joxe azaka maanaam dangeen ngeen di farlu ci joxe azaka wa amantu bi rusuli ngeen gëm sama yeneen yi wa azzartumuhum ngeen jox leen gëdd ba pare wa aqradtum wa aqradtumullaha qardan hasanan ba pare ngeen di lebal yàlla lebal lu rafet maanaam ngeen di nangu di sacrifier di def di joxe di fournir ay effort ngir mbindeef fi di jariñu mais loolu yëpp ngeen def ko ci anam ku rafet doo leen ci boole jàmbat ak a xulub ak a wax naan gars yi dañoo gars yi dañoo bëgg lu yomb doo ci boole di. voilà yooyu yëpp bokk ci boole maanaam jikko yi alxuraan yii tudd na ko ci ndox baaw yi mais beneen bi mooy comme mooy kenn ci ñoom ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy sayyidna Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhu moo ko nettali mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu jaayanteeg ñoom maanaam mooy mu ne mooy li bay atul nisaade la jaayanteeg ñoom mooy gis nga alxuraan li wax naan yaa ayyuha allazina amanu in ja'akum mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ah dégg nga ah, ah, yaa ayyuha nabi in jaa ah, ah yaa ayyuha nabi in ja'akum mu'minatun yubayyi'naka ala an la yushrika billahi shay'an wa la yusrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu min bayni aydihinna wa arjulihinna wa la ya'tinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim jazakumullahu khairan yow yeneen bi sallallahu alayhi su fekkente ne am na ñu jigéen ñu ñëw ne dañuy jaayanteeg yow parce que jigéen ñi loolu leen jaayanteeg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ñëwee ginnaaw fat maanaam ginnaaw bi ñu euh, maanaam sulhul Hudaybiya bi ñu ñëwee di jaayanteeg yeneen bi sallallahu dañ ne yeneen bi sallallahu alayhi dafa jaayanteeg ñoom nekk lii la jaayanteeg ñoom maanaam moom jaayantewul ak ñoom pour que bu heure xeex jotee ñu si gàddu jaasi dem xeex ji déedéet mais li mu ñoom mooy dañ leen Euh, euh, ne duñ bokkaale yàlla laa si ma di laa si wala yasriqna te duñu sàcc wala ñu boole ñu di sàcc wala yaznina duñ jaaloo wala yaqtulna awlaadahunna duñ ay duñ am ay doom di ko rey voilà duñ am doom di ko rey bon après rey xam ngeen ñaari façon la bu njëkk bi moom mooy rey bon méthode bi gën a di am na beneen mooy ñàkk koo yar boo ko yarul da nga koy rek euh, wala ya'tiina bi buhtaanin yaftarinahu min bayni aydihinna wa arjulihinna te du ñu dikkee benn lu ñuy sos nii manigance ay affaire tëral ay pexe loo xam te dañ koy dikkee ci seeni loxo yeeg seeni tànk yi ba pare wala yaatu naka fi ma'rufin te duñu la mooy ci dara lu baax lu lu lu lu looleen digal yow maanaam te muy te muy lu baax forcément mu ne lii ñoom jigéen ñi ku ko ci nangoo jaayante ak yenn saa sam jaayante la ñoom mais jëmmi jaayante boobu loolu mi ngi amee ci ginnaaw juróom-benneelu ak ginnaaw gàddaay yenn saa salaam après après à partir de sixième année bi jëm kaw mais ñii avant gàddaay bi ñoom ñoo njëkk dajeeg yenn bi sallallahu alayhi wasallam aqabatu ula fukk ak ñaar lañ jamono yenn ci saasam ci wàllan saar lañ bokkoon ñu jaayante yenn ci saasam ci jikko yi yeneen ci sallallahu ne képp ku ko matal yàlla booy génn àdduna yàlla digg na la àjjana waaye ku ko matalul nag daal di daanu ci benn ci ñu teg ko daan ba ca war mu nekk kafaara ci moom borom bi na ko ci effacer bàkkaaram yépp maanaam mooy comme da Euh, sàcc dagg sa loxo yàlla daf ciy jaaree effacer la sa bàkkaar yi maanaam du nekk rek benn punition nii kese mu jeex déedéet mais aussi képp nag koo xamante ne da nga cee def benn ci bàkkaar yi yàlla suturaal la ba nga génn àdduna te kenn tegul ci benn daan ëllëg ak say mbir ci loxo yàlla la ne su ko neexee mu jéggal la su ko neexee mu mbugal la donc jaayante boobu nga xam ne moom lañ jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci loolu ci jikko yi maanaam mooy lay wan ne nu xabaaw yi lii mooy seen jikko jikko yi ñu tudd mooy seen ay jikko ñoom maanaam ci zahir dafay am jikko boobu mais ci baatin nag dañoo am leneen lu ñu am beneen caractéristique batinique mooy ne nu xabaaw yi kenn ku nekk ci ñoom fukk ak ñaari euh, buruj yi mooy constellation yi li koy doxal maanaam secret boobu kenn na kenn la nekk kenn ku nekk ci ñoom ñi muy fukk ak ñaar maanaam waxtu yi am ci diggante wala boog weer yi weer yi douze mois yi secret wu bii doxal weer yooyu da ñu mën fee ak li ñu ëmb kenn ci douze yooyu la nekk naka noonu horaire jour yi ak guddi douze horaires bëccëg bi ak douze horaires guddi gi moo mais horaire astronomique laay wax ah waxuma horaire horloge mooy fukk lañ ak ñaar bokk lañ ci li ñuy caractéristique bi ñu amee mooy borom sant la capacité spirituelle bi mu leen may ci ñu mën di maanaam xam ne lépp lu takk ci nit ku ñu mës a gis maanaam bu ñu gisee benn nit tey maanaam bu ñu ko gisee nii rek nii première fois dañuy xam fu mu tudd fu mu tudd lan la fan kuy baayam kuy yaayam fan la dëkk kañ lay juddu kañ lay dee ndax day dem àjjana waaw wala déet te bokk na ci li ñuy xam ci nit maanaam tey gis nga bu ñu gisee benn nit bind dara wala mu dox tànkam dëgg ko fenn wala sax mu sol yëre simmi ko et cetera maanaam daal mu am trace rek na ak bàyyi dara rek empreinte comme ni ñu koy waxee comme ni ko scientifique yi defek empreinte yi wala ADN yi buñ gisaatee nit ki ñoom buñ gisee nit ki dañuy xam ne il y a dix ans ci ginnaaw gisoon naa benn euh, bind kii moo ko bindoon mais dafa am beneen affaire bu ñu am bu spirituel bu yéeme beneen aspect spirituel bu yéeme bu ñu am mooy nuqabaaw yi ñoom ni ñu xamee iblis iblis sax xamewu ko boppam dañ koo maîtriser carrément de fond en comble euh, xam ngeen pourtant wàllu yi ñëw ci ginnaaw te nekk ay nuqabaaw ñoom yii nii ñoom amoon nañ ko feeñal nañ ko xamoon nañ ko mais saxaaba yi radiyallahu anhum bizarrement bon entre guillemets laa bëgg a wax maanaam jubluwuma ci ne dafa bizarre mais li ma bëgg a wax rek moom mooy soo leen seetloo dëgg amul kenn ci ñoom ku ci mës a réclamer ne capacité ak compétence spirituelle yi moom incarné woon na ko te dëgg parce que loolu nekkul ñoom donte incarné lañ ko ah mais doonu woon seen mukk ci ñoom parce que saxaaba yi yeneen façon lañ radiyallahu anhum ñooñu nag lay lim ci jamono yeen ci saa salama douze nuqaba yi ñan lañ woon mu ne soo ñi nga xamante ne ay Sa'id lañ tuddoon Sayyidina Sa'id ibnu Xaysama Sayyidina Sa'id ibnu Rabi'a ak Sayyidina Sa'id ibnu Ubaada maanaam Sa'id ibnu Rabi'a ak Sayyidina Sa'id ibnu Ubaada ñoom ñoo nekkoon sangu waa lansaay radiyallahu anhum mu nekkoon su awdun an nuqaba wa ibnu rawaha mooy sayyidina abdullah ibnu rawaha moom feeñ na lu bari ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi la woon tam moo da daan wayal yonent yi ñoom li ñuy moom da daan wayal yonent bi bon sallallahu alayhi wa mooy Seydina Munzir ibnu uh, Amr as-Saaidi radiyallahu anhu moom tamit ci ñoom la bokkoon Ubaada mooy ci ñu wax léegi ne moo solo woon xadiis bi Seydina Ubaada ibnu Saamit radiyallahu anhu Abdullahi mooy Seydina Abdullah ibn Amr ibn Haram mooy wéyjuru Seydina moom moo nekkoon ci Rumaat yi eh, Uhud xare Uhud moom lañ tegoon ci kaw mu jiite woon ñu nekkoon waroon ci kaw moo leen jiite woon li ko fatal dal ko maa àdduna ndax génn àdduna gi mu génn àdduna borom bi tamit subhaanahu wa taala maanaam di nettali yastabshiruuna bi ni'matin min allahi wa fadlin voilà wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yarzuquun farihiina bimaa aataahum allahu min fadlihi wa yastabshiruuna billadhina min khalfihim allaa khawfun 'alayhim wa laa hum yahzanuun <coughs> aaya yooyu ci ñoom la wàccoon ndax bi mu nekkee àjjana xéewal yu nam fa neexee woon moom moo wax moom moom ci biir ñi génn àdduna Uhud yëpp moom moo waxoon bi borom bi ne ko vraiment ñun xéewal gi ñu nekkee parce que tout simplement dañoo génn àdduna nii ci Uhud nii vraiment suñu sañoon ñun ñi ñu jiitu ñun ñi bàyyi ci suuf yëg ko ah parce que ñoom ñoom ñu am xéewal bu mel ni ñun bi ñu am mu ne ko dinaa leen ko dinaa la ko jottali ci la wàcce aaya yi Seydina Jaabir Abdullah radiyallahu anhu mi jooy ci kanam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko non mu ne ko j'espère rek sama sama papa dina dem àjjana mu ne ko déedéet yaa Jaabir innahaa la jinaanun wa inna abaaka qad ataaba al-firdaws al-a'la déedéet affaire ay àjjana yu du benn àjjana rek sa papa moom firdaws moom fi gën kawe moom foofu la foofu la nekk voilà muy kon Seydina Abdullah ibn Amr ibn xaraam radiyallahu anhu laa sax yi mu ne bul def def ñii ci ñooñ la bokkoon mu ne wa Rafi' mooy Rafi' ibn Malik az-Zuraqi radiyallahu anhu wa Ibn mooy Abul Haytham Malik ibn Tayhan maanaam euh, kii nag moo am ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne non du Seydina Abul Haytham ibn Tayhan bi mais Seydina Rifa'at ibn Malik la non Rifa'at ibn Munzir radiyallahu anhu Seydina Rifa'at ibn Munzir la au lieu de Seydina euh, Abul Haytham euh, ibn Tayhan radiyallahu maanaam wuute la ci borom xam-xam yi kan la ci ñoom Bara muy Seydina Bara ibn Ma'rur radiyallahu anhu wa As'ad mooy Seydina As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu ak Usayd muy Sayyidna Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu mu ne bi tasxiirin maanaam da nga koy tuutal da koy ndawal ndax xam nga euh, Usayd maanaam euh, ak lu ñu tuutal la asad asad mooy gaynde Usayd Usayd mooy gaynde su ndaw comme ni ñu waxee fii maanaam loolu ñuy wax loolu loolu moom mooy Usayd lion lion soow bilaa waxam yi ci lu amul benn def def la ñii ñoo nekkoon ñi nga xamante ne ñoom ñooy fukk ak ñaari saxaaba yi radiyallahu anhu maanaam baatu bilaa waxam yi ci nag day tekkale na moom dafa dëgëral ne Seydina Abul Haytham la xaqiqatan moom mooy fukkil bi ak maanaam ñoom fukk ak ñaari ñooñu la Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekkoon waa euh, waa aws parce que xam ngeen waa lansaar waa lansaar la ñu ñëpp waa lansaar dañoo am en fait comme niñ ko waxee maanaam ñaari pénc lay am ñoom mais ñoom pénc yi du ci wàllu baay la jóge mais ci wàllu yaay la jóge muy aws ak xasraj maanaam benn ñoo bokk seen cosaan ñoo bokk benn yaay mais dañoo jur ñaari maanaam dafa am ñaari borom kër maanaam kenn kenn daf ko njëkk a keneen ginnaaw bi mu denc ko léegi ñooñu doomu kenn ki ku jëkk ci moom lañ naan aws doomu ki ci des moom lañ naan xasraj maanaam ñooñu ñett rek lañ ci wax Seydina Saad ibn Xaysama Seydina Abul Xaysama wala bokk Seydina Rifaa ak Seydina Ubaada radiyallahu anhum sinon ñeneen ñi ci dis ñëpp waa Ansaar lañ waa waa waa Xasraj lañ radiyallahu anhum kon ñu jàll ci beneen groupe bi mooy ñu jabaabu waaw مولى كل نبي له موسى يدخل النجباء وضعف ذلك للهادي إلى الأمم على نبيرا للحسائي نزلا بما دائم من عما بصحبي مولاني تبقى ثم علي جعفر عمر حمزة مع صديق بلاله مرمي على أبي وعليه وأجمعين ثلاثة جنده وكلك المال ثم تميقات وعماه عبد الله ذو القادة صلي على نبي وعليهم أجمعين سلام طلحة مولد تبقى صماعة ليرجع عصار عمر وحمد معه في الدين بالعلي ومن على نبيوه ليل أجمعين صلاة allahu taala anhu wardah wa am naa bihi muy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa innahu kaana li kulli nabiyyin qabli sab'atun sab'atu nujaba rufaqa wuzara wa inna li arbata arbata ashar hadis la bu nekk ci musnad imam ahmad ibn hanbal naka noonu imam at-Tirmidhi tamit solo na ko euh, ak ñeneen ci borom xam-xam xadis yi rahmatullah alayhi maam ci borom ñi solo xadis euh, mu ne yeneen sallallahu alayhi wasallam muy wax ju mel ni wax ji kullu nabiyyin bépp yeneen loxoo ñeel na ko zaayul juróom-ñaar maanaam xarfu zaay juróom-ñaar minal nujabaa ci ñoo xamante ne dañoo sell ji juddu ak teraanga mooy ñoo xamante ne ñoom depuis biñ nekkee xale kenn mësu leen a xam ci ay ndëngte quoi maanaam dañoo gane àdduna rek nekk ci lu sell nekk ci lu baax maanaam noonu la leen xamee quoi maanaam kenn du leen tuddal benn passé boo xam ne par exemple sax ay gis ngeen bi ngeen ki ngeen di gis nii non ak moom dañoo dëkk bi non loolu kenn du leen ko waxal. kenn du leen ko mu am benn précision bu ma bëgg def d'ailleurs dina ñëw ci yenn cas de figure yi mooy bépp maxaama yi ñuy tudd yii yëpp ah ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum te mu am ñu ñëw seen naw doon leen góor da koy mën a nekk jigéen da koy mën a nekk même nguuru ngaana da koy mën a nekk ngóolu nga anam mooy yaakaar naa hermaphrodite lañ maanaam mooy nit koo xamante ne dafa amee wàllu góor ak wàllu jigéen yëpp maanaam même koo xamante ne góor la mais mbind mi mbindum maanaam dafa jigéen ne ci mbind même kooku da koy mën a ne c'est que xam nga bokk na ci li tax euh, wàllu yu mag yi nit ñu bari duñu leen gaaw duñu leen détecté parfois mooy ne ay mbir la yoo xamante ne ay maxaama la yoo xamante ne ku ne da koo mën a yokk maanaam dafa bariwul ci lu mu aju maanaam ci loo xamante ne ci zahir la nii rek yu nit ñi àtte woo lu bari non non bariwul lu muy aju ci lu mel noonu maanaam à part bien sûr qualité humaine bi nekk parfois ci nit ki tamit parce que il faut que mu am tamit ay qualité humaine yu mu yu mu dëppool sinon comme ku mu neex day wax ne man maxaama sàngam man mi maa ko yàpp ba pare nekk ci lu la neex maanaam mbir mi tamit du demee noonu <laughs> ah dafa am yu muy àndal quoi moom day am ay responsabilité aussi yu muy àndal euh, léegi nu jabaa uy ñoom juróom-ñaar rek lañ yeneen ci yëpp alayhi salaam seen jamono juróom-ñaar lañ daan doon mais yeneen ci sallallahu alayhi maam ñun xeex bi tamit juróom-ñaar la doon bu jabaaw yi ay xeetu wàllu yu lañ yu yoo xamante ne comme niñ ko waxee léegi seenu jaamu yàlla ak seenu kellte dafay day mel dañ ko judduwaalee ñoom maanaam nii lañ mës a euh, ñu am ay caractéristiques yu rëy yoo xamante ne dañ koy am tamit ci ni adduna bi di dox mais yeneen ci bi moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne wadiafu zalika lu ful loola maanaam mooy comme li yenn saa sallam wax am na ci moom fukk ak ñeent lil haadi yi ñeel na ki nga xam ne mooy jindee ilal umam yi jëme ci yoon yu baax yi ndax al umma fi yoon lay tekki sunna yoon wu baax baax ak cosaan aada bu baax lay tekki comme ne alquran wax inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna suñu bàyyi danañ leen fekkoon maanaam yéefir yi daa iman saa yu yenente daan ñëw di wax ak ñoom dafa am benn réponse boo xam ne c'était de dik au taj maanaam mooy lan ah ñun day wax dëgg yàlla sunu maam yi moom ah cosaanu maam yi suñu aaday maam yi moom fii lañ ko fekk nag daa bokk ci mbir yi de ah man day du man maa koy teggi moom man moom du maa koy teggi maanaam loolu daa bokk maanaam loolu c'était kii waaw ñun daal sunu maam yi lii la xamoon waaw ku fi ñëw nag di wax wax yu bees moom ah man day du mën a déglu de du mën a déglu voilà loolu loolu lañ ci am ñoom loolu la boo xam ne yeneen yi dañ koo am dañ ko am mën nañ ne entre guillemets dañ ci doon souffrir mais mboole nit kuy wax lu baax indi lu baax di leeral lu baax di nekk ci yoon bu baax dañ ciy souffrir voilà ñun daal maanaam parce nit ñi amuñu habitude di soppi di di fi fekk maanaam di di renverser la table amuñu habitude dañuy ragal a dañuy ragal soppeeku quoi soppi changement te looy gën di jëm mag rek mu lay gën a dal changement xale sax ku gën a ñeme mag soppi maanaam jeune nii loo gën di jëm mag di gën a nekk ci benn confort boo xam te ne bañ dara du ko déranger. kon yeneen yi alayhi salaam kon mu ne am na ci moom yeneen salaam jamonoom en tout cas feeñaloon na ci fukk ak ñeent ñoo xamante ne ñoom vraiment dañoo feeñu woon ci maqaama bi ñan ñoo ci jiitu mu ne sibta ñaari sibta sayyidina Hasan ak sayyidina Husayn radiyallahu anhu gis nga saxaaba yi ñuy tudd ñii ñëpp ñu ñuy lim tay tay ñëpp ñu ngeen di dégg seen tur jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ka ca magoon mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu te yenente bi magee na ko ñaari at bi muy dugg ci ay am na ñoo xamante ne bi ñuy gone yi gone yu ndaw lañ duggee ci lislaam am ñoo xam ne dañ cee gane àdduna comme ñaar ñi Seydina Hasan ak Seydina Husayn rabi am ñoom ñoom ñoom dañoo gane àdduna ci lislaam te ñoom ñooy sangi waa maanaam gone àjjana ya comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam gën a sell ñooy leeru yenn bi sallallahu alayhi ñoom ñooy ñi ko ñi ko jëmmal mandargaal ko ñaari doomam bi summa topp Aliyum seen baay Seydina Aliyum karramallahu wajhahu Jaafar muy Seydina Jaafar ibn Abi Talib moom frère Seydina Aliyum gis nga ñii ah ñu ko dañ koy wax Jaafar at ndax moom lañu daggoon cërëm yi ci xare Uhud bi xam nga xare Uhud dafa garaaw quoi li fa yi def bokk na ci liñ def mooy képp kuñ fa mooy jullit buñ fa buñ fa jekku dañ ko doon mutiler maanaam ñoom dum dum dum na woon rey de jullit ñi ñoom buñ doon rey dañ doon rey rek mais ñii dañ lay rey daggate la de maanaam léeg sax ñu xotti la xar ca biir bi génne li ci ne ainsi de maanaam yëf yi yëf yi yëf yi yëf la dëgg vraiment yëf yi sauvage lañ doon def maanaam nit kenn rek lañ ci lañ lañ ci bàyyi woon mooy Seydina Hamza ibn Amr radiyallahu anhu moom rek lañ bàyyi woon te xam ngeen lu tax parce que papa Amr rafet papa bi yenn ci saa sam ñëwee Madina moom dani moog yeneen ci saa moom buñ daa def sens contraire bi dem màkk dem jàppale gars yi foofu bi ñu yëgee ni xare ko dayay am maanaam moom daa dem def ak mobilisation de tout ak outil armé ay armes ay ngànnaay ngir ñëw boo ko xeex moo tax moom doomam bi ñu ko kenn mutilé kenn daggatewu ko dañ ko rey rek bàyyi noonu mais ñeneen ñëpp kuñ ci boobu bis boobu juróom ñaar fukki jullit ñoo ci génn àdduna kuñ ci boobu dañu doon wétuli Seydina Jaafar tam noonu lañ ko defoon li nga histoire bi ngeen di dégg Seydina Hamza xam anhu loolu benn cas rek la am ah. maanaam ay cas yu bari amoon kuñ ci jekk woon noonu lañ la daan def daan ñu la non cest à ñoom xam nga non yëpp dañoo sañ ko sañ naan diw wala fi dañ naan diw ni mu capable waaw dañoo capable kon Seydina Jaafar radiyallahu anhu moo tax euh, yent bor yent bi sallallahu alayhi wasallam borom sant da ko saxal ay laaf moo tax ñu naan ko at-Tayyaar donc Seydina Jaafar radiyallahu anhu Omar Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa Hamza Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib di bàyyi taxu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa siddiqin ak dugg kawe Seydina Abubakar radiyallahu anhu Bilaal Seydina Bilaal ibn Rabaah moom tamit Bilaal ñu xamaama di ko askanale léeg-léeg ci yaayam mooy alxamaama moo tax ñaan Bilaal ñu xamaama léegi ñu Bilaal ñu Rabaax ndax baayam moo tuddoon Rabaax Xuzayfa mooy ibnul Yamaan moom tamit radiyallaahu anhu papam way juróom bu Yamaan al Yamaan xare Uhud lañ ko lañ ko boome moom mu nekkoon ndaw ndeysaan nekkoon saxaaba bu baax wallaahi radiyallaahu nekkoon borom boobu yenente bi sallallahu alayhi wasallam secret yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko moom la moom daf ko laaj moom la ko daan dénk donc secret yenente sallallahu alayhi yenn saa am dénk na saxaaba bari waaye moom mii daf koo siiwee woon euh, doomam moom way juróomu góor tamit keroog waxoon lañ ko boobu mais moom jullit ñee ko rek te naan yamaani bi radiyallahu moom jullit ñee ko ñoo ko boobu parce que ñu ko def mooy xam nga benn moment dafa am benn genre xeetu cacophonie quoi affaire su mbëxloo am kenn xamatul fan ngay teg sa tànk ba pare pënd mi bëri xam nga xeex ci ci désert bi noonu pënd mi bëri léegi ba nga xamante ne yow mënoo woon def lu dul défendre sa bopp maanaam léegi ñoom dañoo foog ni yéeféer ñuy ñuy dóor di ko dóor ay jaasi moom Seydina Xudayfa naan sama bàyyi ngeen nekk di rey sama bàyyi ngeen nekk di rey mais coow la affaire bi pënd meeg coow leeg yooyu tax nit ñi dégguñu ci la génnee àdduna ndeysaan moo tax mu ne ñi ko def yàlla na leen yàlla baal ci am yaa yaakaar ci ne yàlla daf dana di baal voilà euh, Jundub mooy Seydina Abu Dar al-Ghifari jundub la tuddoon waaw fii daf ko indi ci turu ci turam dëgg jundub ibnu junaada radiyallahu anhu salman mooy alxaarisi bu siw bi radiyallahu anhu summata topp nag miqdaadu mooy sayyidna miqdaad ibnu aswad radiyallahu anhu euh, mooy miqdaad ibnu amr ibnu saalaba mais ni ko wax ibnu aswad wa amaar mooy sayyidna amaar ibnu radiyallahu anhu bokkoon ci waa kër Yaasir Yaasir nekkoon euh, moom waajuram bu jigéen mooy Sayyidatuna Sumayya radiyallahu anha mooy ki jigéen ji njëkk wala sax ki njëkk rek génn àdduna maam ki nekk nekk martyr ci ci l'islam yenn saa sam ki ci njëkk nekk martyr mooy wéyjur wu jigéen Seydina Ammaar bi Sumayya la tuddoon radiyallahu anha nga xamante ne dañ leen daan buggal moom ak seen waa kër yonent bi sallallahu alayhi di leen romb ñoo leen di ñaas ay taal ak di leen tegi daan di leen buggal ay xeeti mbugal yu metti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su leen daan romb daf leen daan wax sabaran yaa ahla yaas inna maw'idakumul janna ay waay muñ leen yéen waa kër Yaasir seen dig daje mooy rendez-vous mooy àjjana Abdullahi mooy Seydina Abdullahi ibn Mas'ud bi nga xam ne radiyallahu anhu zul muy borom jiitu ndax euh, ci mën alquran ak xam ko da cee nekkul ci ràññee ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan man sarrahu an yastami' al-qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyastami' ila qira'ati ibn umm képp koo xamante ne daf doon day kontaan loolu day bëgg ci di dégg alquran mu koy jàng comme ni mu wàccee dëgg-dëgg dégg ko dégg du rafet na déglu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi jàng alxuraan radiyallahu anhu te Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu dafa miinoon kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne ñi xamul woon ñoom dañoo foogoon ni ci kër ga la dëkk tellement que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko defaloon benn particularité da ko ubbiloon buntam ci anam koo xamante ne heure bu ko neex lay dugg heure bu ko neex lay génn kon mu ne wa talxatun mooy sayyidna talxat ibnu ubaydullah euh, wa zubayr sayyidna zubayr ibnu al-awwam maanaam ñi ñëpp dañoo bokk ci ñen ci al wala al mubashiruna bil janna ñoom moom Saad mooy sayyidna Saad ibnu Abi Waqqas radiyallahu anhu Euh, non euh, ñii ñeneen la ñu bees lañ maanaam ñii ñu euh, maanaam ñii mbooloo mu bees lañ mais fi mu jeexee mooy ci zul qadam yi maanaam ñooñu la ñe léegi ñeneen ñi ñoom ñooy xawaari yu kon ñu مولى وطلحة وابن عوف وطلحة وزبير سعد الخلفاء وحمزة وابن عوف سابق النعم على النبي وعليهم أجمعين

أجمعين سلام ربنا دائم من عما بتربيه kon muy lim ñi nga xamante ne ñoom ñooy xawaari yu na xawaari yu na en fait euh, benn nit moom mooy nekk xawaari kooku kenn nit rek la nekk ci benn àdduna ci benn jamono alxawaar yi nag mooy ki nga xamante ne dafa sell mooy apôtre maanaam dafa sell weex tàll ci biti biir ak ci biti maanaam dafa dëggu quoi ni mu dafa dëggu voilà maanaam comme comme comme ni ñuy wax xóoru xóor xóorul ayn wax xóor li ñu naan xóorul ayn ci wolof maanaam mooy koo xamante ne parce que wa àjjana seen jigéen ñi li tax ñu tuddee leen noonu mooy c'est parce que euh, maanaam ñoom seen euh, bët yi amul euh, amul mélange quoi c'est-à-dire que li ñuul day ñuul kuk kuk kuk teeru bët bi li ciy weex weex tàll tàll tàll loolu waaw loolu la ñu tuddee nagu bët ci wolof maanaam nagu bët loolu lañ koy wax ci wolof mooy li euh, ci biir noonu quoi léegi lu ñuul li moom lañ naan peru bët voilà li ci day weex liy weex day weex tal li ñuul ñuul kooku ñii tamit noonu lañ mel c'est-à-dire que dañoo entier duñu ay duñ dem ci ci ci ci ci ci dañoo engagé wu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xawaar yi tout le temps noonu lay nit lay doon koo xam ne day engagé wu ci yenente bi sallallahu alayhi loo xam te ne du ànd ak demi mesure moom moo tax ci côté zahir ak ci côté batin yëpp day taxaw day nekk koo xamante ne euh, ci xalifa yenente bi sallallahu lay doon maanaam day bokk ci xalifa yi mais xalifa bu spécial lay doon parce que moom mooy ki nga xam ne dafa dajale aussi bien côté zahir ak li ci wërwërloo ak li mu laaj lépp ba pare dajale côté baatin bi tamit ba pare matal ko ba pare zahiram du ëpp doole baatin bi mais baatinam tamit du ëpp doole zahiram moo tax muy am équilibre ci équilibre boobu lay doxe moom euh, en fait du bokk ci xutbu yi déedéet du ci bokk mais day nekk ku spécial ci biir ñi ñuy woowee mafatihul kunuut bi maanaam moom da ci nekk kenn ku spécial ci seen biir xilaafa ji muy sol nag ji muy yor bi muy ràngoo mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa moo koy solal mbubbu leer googu nga xamante ne moom mooy mbubbum xilaafa googu yére boobu mu yére yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo koy solal mu taxawee ko mais nag comme kenn rek lay doon day xaw a naqaree xàmme ci biir nit ñi parce kenn kese te en fait moom am na ñeneen ñu ko gën a suufee maanaam ci biir ñeneen ñi nga xamante ne dañoo bokk ci biir euh, groupe am mais sauf que moom mooy ki leen féete kaw ñeneen ñooñu tamit dañuy xaw a mel noonu dañuy maîtriser charia ba pare dañuy nekk ay héritiers yu ma sëkk ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam non seulement ci côté zahir mais ci côté baatin dañuy nekk ci ñoo xamante ne. sooy soo leen di fréquenter doo bëgg maanaam doo mën a toog seen jotaay ba pare di nekk ci ay caaxaan quoi loolu du mën a ne sa xel sa xel du ci dem parce que sa xol dañ koy bijj xëcc ko dugal ko ci biir géeju di tudd yàlla fàttali ko yàlla di dellu yàlla et tey buñ demoon bañ ne malheureusement bibliothèque yi ñu yoroon dañoo euh, partir en fumée lakk nañu téere yi réer neen euh, disque dur yi yëpp fi mu bëgg informatique bu garaaw moo am nangam nangam wax yooyu yëpp ñoom dinañ mën a dellu si jàngalaat nit ñi sariya yàlla bi leeralaat masala yi ñu soxla yëpp mën nañ ko indiwaat mais ñooñu nag da ci am na kenn ku ci ràññeeku seen biir koo xamante ne kooku spécialement yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo koy nomee mu nekk xawaar yi mu nekk xawaar yi jamono ju nekk ak ni muy feeñee mais ni mu nekkee koo xamante ne day maîtriser le volet spirituel noonu lay maîtriser le volet entre guillemets temporel dans le sens où képp ku mu débattaral ci wàllu yoonu yàlla ak li ci aju ku mu débattaral ci li nga xamante ne moom mooy maanaam yéeféer bu mu débattaral bu duma te kum ci jàmmaar loolu dalay duma maanaam da leen di man ci zaahir ak ci baatin après jàmmaarloo bu dee ci wàllu dooleeg yooyu noonu day aju ci li jamono ji soxla maanaam moo tax jamono ju nekk ak ni muy feeñee maanaam bu feeñee tout le ci benn mbubb voilà léeg-léeg sax beneen aspect bi du feeñ trop parce que lu tax parce que jamono joo ko dul laaj mais parfois jamono ji bu ko laajee mu feeñee noonu mais ku spécial la euh, mais ñooñu ni ko melowoo woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam en ni ko feeñoo woon mooy ñii wala Talhat mooy Seydina Talhat ibnu Ubaydullah bokk ci kenn ci ñi ñu bégale woon àjjana wa Zubayr Seydina Zubayr ibnu al moom nag mooy vrai xawaari yi jamono yenn si saa moom mii la woon Seydina Zubayr ibnu al ibnu Xuwaylid moom maanaam euh, soxna Xadiija radiyallahu anha kiiwul ko mën nañ ni tantam la woon parce que euh, wala mën nañ ni bàjjanam la parce que Seydina parce que soxna Xadija Xuwaylid mooy yaayam mooy ba mooy waajuram plutôt mooy baayam Xadija bintu Xuwaylid la alors que moom al-Awwaam ibnu Xuwaylid la maanaam papaam ak soxna Xadija ay frère la frère ak sœur la donc maanaam soxna Xadija kon bàjjanam la woon mais yaayam moom moom yaayam mooy sayyidatuna Safiya bint Abdul Muttalib Safiyatu bi nga xamante ne mooy bàjjanu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo nekkoon yaayam moom mi voilà ak Saad mooy sayyidina Saad ibn Abi Waqqas mooy Maalik ibn Umayya nekkoon di jaay yonent bi sallallahu alayhi moom tamit parce que Malik ibnu Wuhayb dañuy wax tamit ibnu Wuhayb ah, ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhra yonent bi sallallahu alayhi way juróom bu jigéen mooy soxna mooy Amina bint Wahb ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhra maanaam Wahb ak Wuhayb bi bàyyam bi bi bi bi seen bàyyi ñoom ñaar ah e ñoo bokk ki ki leen meññ mooy Abdu Manaf ci waa Banu Zuhrata moo tax ñu naan ko Zuhri moo tax ñu naan leen ak Zuhri maanaam ku bokk ci waa Banu Zuhrata loolu lañ leen woowee alxulafaa mooy alxulafaawul arbaa Seydina Abubakar Seydina Omar Seydina Usman ak Seydina Ali wa Hamzatu ak Seydina Hamzatu ibn Abdul Muttalib tuddoon nañu ko sànq xam ngeen na ci wa ibnu Awf ak Seydina Abdurrahman ibn Awf moom it ci la bokkoon Euh, dañ ko daan wax euh, euh, Abdurrahman ibn Abd Amr wax nañ ne tamit ibn Abdul Kaaba dañ ko daan woowe après ñu duggee ci l'islam ah ñu ñu yenn di saa saa soppi toobu nekk non non da ngay tudd Abdurrahman au Abdul Abdul Kaaba Abdul Amr ak yooyu déedéet delloo ci yàlla quoi. moom turam maanaam dafa incarné maqaama Abdurahman moom saabihu ni'ami mooy aji fees dellu ci xéewal voilà Seydina Abdurahman Seydina Abdurahman ibn Awf bi moom mooy sën saxaaba radiyallahu anhu bi mos a jiite yéen a parce que heure julli dafa jotoon suba la woon ci xare. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne nañ ko xaar wala kii ba yàgg ñu ne non nañ julli xaw tax xamuñu ba xam dina yegg bi ñuy julli euh, fekk Seydina Abdourahman ibn Awf radiyallahu jiit nekk euh, jot na ko jiite jot na jiitu yenn saa bi muy dem di jubóole waa Banu Abd Awf ca masjidu Quba demoon dem ñu ñu amoon jafe-jafe bu demoon di leen jubóo la daan ne bu julli jotee nag Seydina naa na nga noddu radiyallahu anhu Seydina Abubakar na jiit nit ñi radiyallahu anhu boo def loolu nag euh, après mu dellu si fekk ñu ngi tàmbali julli gi ñu mu yegsee Seydina Abubakar ni ko mu ko am mu fa ashara ilayhi an maa mu joxoñ ko ne ko toogal noonu fi ta continuer jiitu julli yéen maa yanbaghi maa laa yanbaghi libni an ya umma rasulullahi sallallahu alayhi ci doomu abu quhaafa bi mooy moom Bakar mu dellu ginnaaw voilà léegi te day sax waxu masala usul usuliya dikk na surtout masala tasawuf waaw mooy ndax euh, lan moo gën jëfee ndigal wala sàmmoon teg teggin ba moo gën maanaam bu ñu nee na nañ defandi mais sauf que loolu gis nga ni wuute naag li gën a teggi lan moo gën nga def ko masala boobu bi ñu koy jëntee mooy dañuy xool biñ kenn ku ku ci nekk bañ ca tollee kenn ku ci nekk lan nga jëfe ñu gis ne biñ ci tollee Seydina Abdourahman ibn Awf lii la jëfe Seydina Aboubacar radiyallahu anhu jëfe lee te comme naa Aboubacar radiyallahu anhu moo ëpp xam-xam moo gën a kawe moo gën a mat kon li mu def mu gën naka noonu te d'ailleurs ñoom ñaar nii xam ngeen ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku nekk ci ñoom ñaar nii jël na alalam yëpp indil yeneen bi sallallahu ne ko jëlal loo loo bàyyee loo bàyyi kër ga yàlla ak yeneen bi laa leen fa bàyyi sallallahu maanaam bu ci waa kër ga maanaam lépp la alal bi lépp lépp lépp lépp lépp Seydi Muxtaar xam naa moom moom bu defoon loolu du demee noonu baax jël lépp joxe ko noonu ah non non non non non non ah non soxna si mooy njëkk wax ne ah non non non non non il faut nga bàyyi bi dara yow mais waaw léegi looy defal sa njaboot gi sa njaboot bu sew gi ah gi ci lépp yóbbu noonu suñu tool léegi ñun lu ñuy dundee léegi bi loolu euh, euh, amee bu dee Seydina Abubakar radiyallahu anhu ba ko yenn sallallahu alayhi wasallam laajee lan yàlla ak yeneen bi sallallahu yenn bi sallallahu alayhi wasallam alal bi ñu lépp la jël ndax Seydina Abubakar la radiyallahu anhu mais Seydina Abdurrahman ibn Awf moom mën ko def yenn sallallahu dafa bañ ne déedéet jëlaatal yóbbul nga nga am loo joxe rek mais non jëlal li ci def yëpp yóbbul dafa bañ xam nga loolu la teg ñoom ñaar yamuñu moo tax looloo tax maanaam loolu maanaam ngir wone masala bi quoi euh, wa Jaafar mooy Seydina Jaafar ibn Abi Taalib bi kon na sànq dikkat na fi radiyallahu anhu wabnu Maz'un muy Seydina Usman ibnu Maz'un radiyallahu anhu boo ko teg Seydina Usman ibnu Affan moom tudd nañ ko sànq mooy am xulafa kazaalika naka noonu Abu Ubayda moom mooy ibnu Jarrah maanaam ñun léegi ñun ñëpp ñëw nañu kenn daal moo ci ñëwul mooy Seydina Sa'id ibnu Zayd moo ci ñëwul moo ci ñëwul ci fukki yéen ci dafa toog benn jotaay tudd fukki nit loolu daal ñu amal na bu ñu ko waxtu yu mel nii leen tudd mais ñii yéen ci dafa toog dafa dafa dafa dafa leen a tudd ci benn jotaay fukk lañ ñoom day def àjjana fukk ñooñu am na sax xadis buy wax ne seen tur bi yàlla bindee aras bi ñu bi ñu bi tàmbali bind. la jël seen tur ak tur yeneen bi saa sam mentionné ko ci ci kaw aras ñu fukk ak benn parce que yeneen bi saa sallam mooy un bi mooy benn bi bi dajale fukk yi ci des sallallahu alayhi wa sallam euh, ñii ñu tudd ñoom ñooy ñi nga xam ne dañoo sell lool mooy mooy xawaar yi secrétaire proche et attitré lil wasam yi ñeel yeneen bi sallallahu nga xam ne mooy borom may yu rëy ginnaaw xawaar yi yoona yi mu indi ñeneen ñoo xamante ne dañu am rôle bu important bu doon joué ñoom tamit mooy soara yi amma Mu'aaz amma Mu'aaz ذاك الأشعري وعلي قضاه العدل بإفحام مختاقين على نبي وآلهم أجمعين سلام ربنا عليه من عما بتربيه مبدني ذاك الأشعري وعليق قاده العدل في إفحال المخاطبين على نبيوان لهم أجمعين كلام ربنا دائم من أما بتوحيد jazakumullahu khairan Kodaat yi la maanaam du shu'ara yi mais Kodaat yi Kodaat yi moom mooy àttekat dafa am ñoo xamante ne xam nga xam nga xaadi yi nekk ab àttekat du lu simple du lu woyof du lu yomb parce que atte ngir nga mën koo def maanaam atte déjà melo la ci meloy borom bi subhaanahu wa maanaam benn la maanaam euh, loo xam ne yàlla moo koy def maanaam yàlla mooy atte mi fi di tàqale. te am ñu mu jox dëgg am ñoo xamante ne dañ naan yéen dëgg féetiwul ak yéen donc loolu bu ñu amee kuñ ko délégué ne yow mën nga nekk juge di joxe àtte yàlla ci diggante mbindeef yi ci diggante nit ñi c'est parce que vraiment nit ku spécial la surtout bu dee ki la tànn ngir nga mel noonu mooy sang sang yi sallallahu alayhi wa sallam moom du tànn n'importe qui xam na kenn ku ci nekk fi mu koy def amma Muaz mooy Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ku yéeme kooku ah. kii la yenente bi ne sallallahu alayhi wax wax ju yéeme d'ailleurs am na benn xadis euh, bu ñu tuddee al musalsalu bil mahba nga xamante ne borom xam-xam yi xadis yi suñuy jàngale xadis bokk na ci bu ñuy jàngale xadis léeg dañuy jàngale xadis boobu ngir wan seen taalibe yi ne leen dañ leen a bëgg dañ leen a sopp te yàlla rek tax Seydina Muaz ibn Jabal bi radiyallahu anhu parce que xadiis bi ci moom yeneen ci saasam la jóge yéeg ci Seydina Muaz radiyallahu anhu loolu la yéegee yéeg yéeg yéeg ba ci borom mu xadiis bu ne saa yu jàngale xadiis su su yëg see maanaam daf koy def loolu lañ tuddee musalsal bil mahabba maanaam day tudd taalibeem ne ko yow diwu day man dama laa sopp ne parce que man dama déggoon sama sëriñ diw mu ne ma woon yow diw man de dama laa sopp te moom nee na sëriñam diw nee woon na ko man de dama laa sopp noonu la dem ba si Seydina Muaz radiyallahu anhu ne yeneen ko ya Muaz inni uhibbuka wallahi inni la uhibbuka te Seydina Muaz radiyallahu man de dama la sopp wallahi dama laa sopp wax dëgg garaaw na ah est parce que imagine imagine bés jot nga yeewu ci nelaw fàttaliku ne biit bi yeneen ci sallallahu gént naa ko mu ne ma yow dama laa sopp en fait bu bu dee ku comprendre lan la maanaam bi di tekki bu dee ku ko day rey day day rendi nag dafa def ko am xew mu rëy te bis boobu saa yu jotutee mu cant maanaam ku xam quoi ku xam maanaam bi loolu lu muy tekki quoi ak yu mu impliqué bu doon bu doon luy luy bu bu muy bu muy lay doon mboolem xew yi mu mësoon a am yëpp bu dee xew mii du ci xaj maanaam bu amee boo xam ne bu amee après bii bu ko mën a assurer yépp lay bàyyi jàpp ci lii Seydina Muaz radiyallahu anhu yéen si saa salaam mais dafa am lu mu ko digal ne ne ko fala tada'anna dubura kulli salaatin an taqula allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika mu ne ko bul bàyyi mukk ginnaaw julli gu jot ci genn julli gu jot nga jàng yow buur yàlla mi ci turu rafet yeeg melo yëkkati yàlla nga na may mi nga ma dimbali nga jàppale ma ci ma dee dugg sama xel yenn saa ko ak sama xol tout nga ci nekk ma ma lay fàttali ko kon day am jeexital moom lañ di xalaat waaye wa shukrika ak ma lay gërëm parce que gërëm sant yàlla gërëm yàlla dellu ci yàlla maanaam gërëm mooy lépp lu la yàlla defal nga jël ko nga wëlbati ko delloowaat ko ci yàlla mooy li sama mbokk wala fi di wax rek ne ku la abali bët maanaam euh, loolu vrai sens bi bu ko wolof comprendre wolof def ci bàkkaar comprendre que yàlla may na ko ay bët kon du ci xool lu lu neex yàlla yàlla may na ko làmmiñ du ci wax lu dul lu neex yàlla yàlla may na ko tànk du ci dox di dem lu dul fa ko neex yàlla may na ko loxo du ci laal lu dul li ko neex yàlla may na ko xel bu ci xalaat lu dul li ko neex ainsi yàlla may na ko temps bu ci jëf lu dul li ko neex yàlla may na ko espace bu ci jëf lu dul li ko neex looloy gërëm moo tax iblis bi mu xamee ni lool mooy yoon wu baax yoon wu mat bi yoon bi gën a gaaw fi jegeel la nit yàlla mu waatal yàlla ne ko dinaa toog seen kanam seen ginnaaw seen a seen càmmoñ ndax te te loolu daf ko njëkk tuddee ne la aqo dan na lahum siratakal mustaqim dinaa jekki maanaam toog toogaay bu stable ci seet ci yoon sa yoon yow bu jub bu xott bi bu leer dinaa leen liggéey ndeyjoor dinaa leen dikkee càmmoñ dinaa leen dikkee kanam dinaa leen dikkee ginnaaw ba wala tajib aktharuhum shakirin di nga fekk ni ñu ëpp ci ñoom li gën a tuuti ci dara day gërëm mooy nekk shaakir niveau boobu duñ ko ne duñ ko parce que loolu mooy yoon bu jub bi siraatul mustaqim bi ñuy wax noonu Fatiha moo tax imam Ibn Ata'illah mu ne ci xikama bi xayra ma talabtahu minhu huwa ma talabahu minka li gën ci li ngay sàkk ci yàlla mooy li mu sàkku ci yow c'est-à-dire que xam nga yàlla ñu lan la sàkku ci ñun ñu jaamu ko tegu ci yoon wu jubbi yow li ngay ñaan yàlla li ci gën a rëy mooy nga ñaan yàlla du yow nga mel ni nga xam ne loolu la la laaj yow moo tax boo xoolee sóoratu Faatiha bi mu nekkee saar bi gën a màgg bi gën a rëy ñaan gi ci ne te muy ñaan gi gën a màgg ci ñaan gi mooy ihdina siratal mustaqim mooy dañoo ñaan yàlla jub parce que jub moom njariñ rek la comme li imam al-Ghazali yi doon wax rahimahullah mu ne jub moom bu amul benn défaut bu amul benn njariñ lu dul ne ki jub xelam day dal rek jaroon naa baax foo toog yaa ngi naan contrôleur yi léegi ñu ñëw booy ubbi lettre eh gars yi est-ce que duñu ma yónnee benn lettre boo xam ne di jënt di gis policiers yi dina dàqe parce que parce que sax maanaam xel daal parce que da maanaam euh, kon mu ne ah, mooy wala xus wala xus ni ibadati yàlla nga xettali ma tamit maanaam wax na tudd gi war na wax na ngërëm gi waaye wax na xus ni ibadati ma rafet ka ni ma lay jaamoo lii la ko wax maanaam kon dañuy gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nee dafa sopp ko sopp daf ni ko daf ko digal ni ko del ñaan yàlla tout temps saa yu julli ba pare ñaanal yàlla mu may la ñetti kon nga xam ne ñett yooyu lu garaaw la parce que yenn saa ki mu tànn bu digal ko ko mooy ki mu gën a bëgg mooy maanaam mooy koo xam ne daf koo waatal ne ko da koo sopp xam nga yenn saa saa bu defoon da ko dama laa sopp rek doy na mais da koo da ko ko wax ñaari yoon ci ñetteel bi mu waat ko ci yàlla maanaam loolu mooy ne ba pare nag ne ko lii laa lay digal. Sayyidna Mu'adh ibn radiyallahu anhu moom mooy turam waa Yaman la waa Ali ak Seydina Ali ibn Abi Talib alayhi salaam voilà di gaynde yi gaynde yi di ki mu gën a sopp sallallahu alayhi wa sallam di wéy juru ñaari doomam yu mag yi ba pare mu may ko doomam yu gën a sopp am ki nga xam ne nee na aw daggit dog la ci man lu ko neex neex na ma waaye lu ko naqare naqare na ma ñun Sayyidatuna Fatimata Zahra alayha salaam li fa yaa ngi ree rek xanaa sa soxna Fatima nga xam mu ne ñett ñii xudaatuhu ñoom ñooy way àtteem al adlu te ñu ñu maanu fii ishaami ci wedam loo mustasmi képp koo xamante ne way way way way dàgge nga way xuloo nga maanaam ngir maanaam ngir ne pour pour képp koo xamante ne da ngaa ñëw indi caaxaan ñëw ne da ngay teg ay procès yooyu noonu di ci ñoo bu ñu xoolee dañuy xam ne comme dañoo maanu te seen xel daa ñaw donc buñ la àttee moom moom bu dee nekkoo ci yoon moom xamal ne xamal ne ñàkk nga procès boo nekkul ci yoon moom ñëw xamal ne ñàkk nga procès ndax dañoo maan euh, sayidna maanaam léegi nag al asharatul mubashiruna bil janna زبير الخلفاء زبير الخلفاء سعد سعيد أبو عبيدة طلحة ثم ابن عوفهم وسلم يا إلهي وسلم أبدا على محمد المختار في القيام زبير الخلفاء سعد سعيد أبو عبيدة طلحة ثم ابن عوف الليل وصليا يا إلهي وجيا أبدا على محمدا المختار في القيام زبير الخلافة سعد سعيد أبو عبيدة طلحة ثم ابن عثمان وسلم يا إله منجيا أبدا أنا محمدنا المكارم عثمان بن زبير الخلافة سعد سعيد أبو عبيدة طلحة ثم ابن عثمان وسلم يا إله يوسيا أبدا على محمد المقال في القدم قل إنهم عشرة فوق الجنان لهم توسلي بهم في كل مقدم وصليا يا إله نبيا أبدا عنا محمدا المختار في الخلال قل إنهم حسرة حق الجنان لهم توسلي بهم في كل مقام وصليا يا إله وهي أبدا عنا محمدا المختار في الخلال Seydina Zubayr ibnu Awwaam mooy kat ki ñu waxoon moom mooy xawaari yi jamono yenn saa salaam alxulafa mooy ñeent xalifa yi maanaam boo xoolee soo seetloo lu ci ëpp daf leen di boole xulafa lu ci bëri seetlu ngeen ko ñoom ci lu amul werante ñoo gën ci saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom werante wuñ ñi tegu ci ñoom ñii la ginnaaw alxulafaa'ul arba'a sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali radiyallahu anhu non seulement ñoo ci gën mais ñoo ci ëpp xam-xam ba pare ñoo ci gënoon a rafet jikko ñoo ci gënoon a sell ñoo ci gënoon a maanu d'ailleurs loolu sax moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam làkkoo ñu tànn leen ñoom pour ñu nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni Seydina Abdullah ibn Umar waxe radiyallahu anhu ci xadis bu nekk sax Imam Muslim ñoom lañ doon wax ni ñoo gënoon ci riwaaya bu Imam Tabarani yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mu tekki ne daan na ko dégg ñun ñuy saxal ne ñii ñoo gën mu saxal ko te bëri na sax lu ay seede yéen bi salaam ci boppam di ko di ko seede ci ñoom saadul muy seydina Saad ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu ba yeneen bi salaam naan bu ku ne indi ndijaayam man ma indi Seydina Saad ñu xool kan moo fi gën a jaay Seydina Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu moom it ku mag sell ci ñu njëkkatu dugg ci lislaam la bokk Abu Ubayda mooy Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu talxatun ak talxat ibnu ubaydullah waaw talxat ibnu ubaydullah ak sayyidina zubayr ibnu al-awwam ñoom ñaar ñaar dañ leen di faral di boole sayyidina abu ubayda ibnu jarrah mooy amir la tudd amir ibnu jarrah radiyallahu anhu moom mooy aminu hadhihi al umma xam nga euh, al umanaa euh, ginnaaw suuku di wax ci jabar maanaam ñu ko yem saa salama dénkoon mais dinañ wax ci al al umanaaw bu ñu ko waxtu yu mayee maanaam benn group lañ bu spécifique ci biir nit nitu yàlla yu sell yi maanaam ñoom euh, maxaama xam nga ci wilaaya dafa am maxaama yi nga xam ne ñoo kawe vraiment te ñoo yi gën a kawe mooy siddiqu na yi wax fa sa alquran ci wax nabi yi na la après mu ne siddiqu avant ñu yegg ci nubuwa mais dafa am seen benn maqaama intermédiaire boo xamante ne ñooñu dañu nekk nit ñu dissimulé ñu làqu ñu nëbbu ñooñu la ñuy wax al afraad mën nañ leen tuddee comme ay singletons xam ñu jàng mathématique naan léegi singleton mooy un élément unique dans son genre dans l'ensemble maanaam moom ci boppam sax ci ensemble bi moom benn benn façon nit la quoi benn façon élément la ñoo ñooñu dañu dañu dañu dañu dañu dañu yéeme mais ñoom seen biir dañoo am ay ay ay ay ay ay hiérarchie hiérarchie avant dernière hiérarchie bi mooy ñu ñu tuddee al muhaddathuna ñooñu ci maanaam xadara bi bu doon la ñoom dañ naan ci bureau président lañ ne ko dañuy liggéey Seydina Omar radiyallahu anhu yéen saa saa seedeel na ko makaama boobu mais ñooñu yàlla day wax ak ñoom te duñu ay yeneen de mais yàlla da leen di jox ay information léegi nag dernier bi dernier bi niveau bi ñooñu ñooy umanaaw yi nga xamante ne. ñoom ñoo yore confiance yàlla les dignes de confiance curateur ñi góor ci góor ñi ki ci gën a mag mooy yenn bi sallallahu alayhi moo tax moom ci noon lool noonu la meloon moom ci ñu la bokkoon avant révélation bi avant ab ab ko àndi wàcc maanaam le fait que ko doon wax al amin c'est pas parce que euh, waa Màkka dañ ko wóolu woon kese mais yàlla moo leen forcé woon aussi ñu tudde ko noonu maanaam dëgg day génne sax ci làmminu noonu voilà nga xamante ne maanaam borom da leen a ñu tuddee ko tur yi nga xamante ne mooy incarné maxaama bi mu nekkee même avant même révélation bi di wàcc mais ci jigéen ñi ci ko ci yoon ci gën a kawe am na ñeneen na ah, ci gën a kawe mooy soxna Amina yaay yeneen bi sallallahu alayhi moo tax confiance bi yàlla am ci moom moo tax bi mu seetee fan la yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam maanaam ngir feeñ ci àdduna mu décider ni ki ba gën wóolu moom laa koy jaarale muy soxna Amina mais léegi ci biir xeet bi nag dafa am ci ku muy feeñe ki gën a màgg ci ki mu feeñe ci saxaaba yi radiyallahu anhum donte Seydina Aboubacar la radiyallahu mais du moom lañ ko tuddee parce dafa am ci koo xamante ne moom la mandargaale feeñam boobu mooy Seydina Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah radiyallahu mooy amiru hadhihi umma xeet wi maanaam du xeet wi toute la nation de tout temps maxaama boobu ku ci nekk rek moom nga doon na moom moom nga indi indi Seydina Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah radiyallahu anhu euh, Seydina Talha ibn Ubaydullah moom la yent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam naan haza mimman qada nahbahu xam nga borom subhaanahu wa ta'aala daf ne minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaaha alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa maa baddalu tabdiilaa am na ci way gëm ñi mais ay ay nit ay góor yàlla yu spécifique yu garaaw ñoo xam ne dañoo dëggal li ñu wóllërante woon ak buur yàlla subhaanahu wa ta'ala borom subhaanahu woon ak ñun ñëpp laataa ñuy gane ci àdduna maanaam dafa amoon dafa am ama mooy dañoo am dañoo amoon am aamu aamu mooy engagement ci wolof aamu wax dafa amoon ab bu ñu amoon suñu diggante borom bi subhaanahu wa taala ñun ah, mu am ñu matal contrat bi amu boobu engagement boobu am na ñoo xamante ne ñëw fii ci àdduna la ne matal nañ ko muy yàgg euh, ñëw yeneen ci salaatam daa ne kii moom a matal na ko ñu mboolem contrat bu mu amoon ak yàlla remplir na ko jeex na kii sëy naa booba dañuy euh, sëy naa Talha ibn Ubaydillah waaye wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne man ñeenta rim ñi ngi ndik andiku seen seen seen kii jéemagul quoi seen engagement bi des na waaw ah, matagul am ñoo xam ne seen engagement bi xam nga lu ko matal mooy dañoo jéem a jéem a jéem a jéem a jéem mataluñ gaa mais liñ mënoon yëpp def nañ ko jéem nañ àdduna ñoom looloo looloo matal seen engagement matul carrément mais dañu génn àdduna quoi mais kii moom daa ci kaw suuf matal na lépp waaw ah, xam nga euh, dafay fàttali tagg bi borom sant la taggoon maam Ibrahima alayhi salaam wa Ibrahima maam Ibrahima alayhi salaam bi nga xam ne moom matal na moom matal na lépp moom loolu loolu ak a def yàlla ne. yow di yow matal nga lépp lépp lépp matal lépp amul lu des amul lu des euh, waaye nee na ñi nga xamante ne am ñi ngi ndëgandiku paree bu ñu wa baddalu tabdila musu ñoo soppi tout le temps ñu ngi ci aamu boobu ngir matal ko dafa am góor yàlla yu spécifique yoo xam ne ñoom ci loolu lañ nekk matala buñ ni ñu maanaam góor yàlla yi nag bu ñu ko waxee ay góor la ak jigéen mais waxin la quoi góor yàlla avec un avec un grand H. summa topp ibnu Awf yi mi Seydina Abdullah ibnu Awf fukki yi ñu tudd Seydina Abdullah Seydina Omar Seydina Osman Seydina Ali Seydina Talha ibnu Ubaydullah Seydina euh, Zubayr ibnu Awwam Seydina Saïd ibnu Zayd Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhum Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas kii wala bu sëg asala wala sa pourtant wax bu xem moom it xam nga dérangement yi radiyallahu fii daf ko wax lim na leen ci zubayrul xulafa saadun saidun abu obaydatun talhatun summa nu awlihi dana am normalement jeex muy fukk nag mat nan euh, imam Busiri bi ah. bi mu limee ñeenti xalifa dana saadun saidun awfin talhatun wa abu obaydatun wa zubayrun saadatu xura jeex na mat na mu ne xul waxal innahum ñii li muy ñii ashratu fukk lañ yoo xam ne xaqa yey na aljinaanu ajjana yu kawee lahum ñeel moo tax man nii moom moom dérangement bi radiyallahu anhu mu ne tawassuli sama jokkul bisinu ci ñoom maa ngi jaaree ci ñoom di wuti ci yàlla lépp fii kulli mukk taxam ci bépp xeetu gàllankoor bépp xeetu jafe-jafe lépp lu ma gàllankoor muy ci wàllu yàlla ci wàllu àdduna si man daal ñii daal laa yaakaar yàlla seen barke daal li may bëgg di ko am kon wasu ko Makka مدنين وسوق مكة سعيد كان والياها كما ولي عمر بطائب الحرم وصليا يا إلهي وهديا أبدا على محمدنا المختار بمقدام وسوق مكة سعيد ذل كان واليها كما ولي عمر بطائب الحرام وصليا يا إلهي وزيا أبدا على محمدا المختار في الغرام وسوق ما تسعي ذل كان واليها كما ولي عمر بطائب الحق لي وصليا يا إلهي وزيا أبدا على محمدا المختار بالحكم وسوق مكة سعيد دلك نواليها كما ولي عمر بقائد الحق وصليا يا إلهي وسيا عبادا على محمد المختار في الأقدام من وسوق مكة جاw Makka mooy ginnaaw bi ñu demee ubbi Makka juróom-ñetteelu at bi ginnaaw gàddaay bi gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy marché ba euh, léegi dafa dafa dafa am ku fa délégué ku mu fa yónni mooy Sa'id sayyidina na ibn al-As ibn Umayya ibn Abd Shams maanaam moom la fa yabal ne ko demal nga toppatool ma marché ba nga toppatool moom kaana nekk la koo xam ne waaliyaha mooy moom la ko doon toppatoo kama kem li nga xam ne wali moom la doon toppatoo Omar Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jaba nekk bi paase bi ci dëkk bu teey ba muy Madina al-Haram bi nga xam ne dañ koo formal maanaam Seydina Omar radiyallahu anhu la waxoon maanaam kenn ku nekk maanaam dañ euh, yow dama ma Makka nga topp forma dafa ne marché ba nga xool ba xam prix yi baax na normal la nga xool ndax kenn ku ci nekk ni nga tegee sa ay boutique say kii est-ce normal la jaatu na nanga nga ma xoolal aussi gars yi nan lañ koy doxale ak it interaction façon yi ñu fay def ndax am na lu fa xaram waa wala ndax nañ ko ñu di def ay interaction commerciale yu daganul ainsi de suite ak it ndax nit ñi am nañ comportement bu correct quoi waaw xam naa moom bu doon suñu jamono ji moom dinañ dina faral yu bari parce que déjà musique yu bari yi ñuy teg ci ci ci marché yeeg yi nañ dikk dim après ñu nekk fa yeneen parce que xam nga marché xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi nekk taxamaa muslim xam nga euh, mooy biñ ko laajee ne ko yan suuf la yàlla gën a bëgg ak yi mu gën a bañ ba mu ne ah yàlla moo xam ne xaaral mu laaj ko Seydina ah, laaj yàlla maanaam loolu mooy exemple lu neex moo tax naan euh, kii Seydou Hadj Ibrahima Hadj Abdullah Ash-Shankiti daal ne rahimahullah ci Maraaqi Sawaad ne euh, wa kullu min nawaahi euh, wa kullu ahli min nawaahi al-arba'a yaqulu laa adri fa kun muttabi'a mais képp koo xamante ne ci biir borom ñeenti ngir yi mën nañ la laaj question yoo xamante ne dañ ne non man dama xam ne noonu man xaw ma mu ne toppal seen roy leen muy seen nag muy muy imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ñoom ñëpp imam Malik mooy xistaam bu siiw boobu ñu ko jógee Yaman ñëw mu ne 37 yëpp xamuma moom loolu la tontu ci ne ko ma mais imam man yaman laa ci gën a ma bi boo demee nga wax ñu li ma nee na la question yi mu ngi ci doon xam ko voilà ñett yi ma mën a tontu ci yenn trente-sept yi mais mënu gën a garaaw mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na loolu moom ci boppam ñu laaj ko mu ne noonu xamuma xaaral ma laaj naa Jibril wasallam maanaam ngir wane royukaay boobu ngir wane roy boobu ngir moom moo tax ñu naan nisful ilmi laa adri genn wàllu xam-xam mooy xamuma daf cee bokk quoi li sa mbokk wolof yi wax loolu dëgg la sa mbokk wolof yi nee xam-xam xamuma bokku ci loolu dëgg ah maanaam genn wàllu xam-xam mooy xamuma parce que xam nga boo comprendre ne yow xamoo ba pare parce que noo xam lépp day da lay gën a pousser ci nga dem xam ba ne ba mu xamulee nee na xamul kooku day neex a wóolu ci bu mu xamee lu mu la tontu rek xamul ni loolu la léegi euh, bi mu ne marché yent bi sallallahu bi ko Seydina ne ah, ñëw ne ko yàlla nee na euh, suuf yi mu gën a bëgg mooy jàkka yi mais suuf yi mu gën a bañ mooy marché yi en question day ñëw mais pourtant dans suñu yeeg yooyu ñu ngi fi lu tax mu gën a bañ marché yi mais parce que marché yi ay place la yoo xamante ne non seulement liy xew ci danse yi nii dafay xew mooy musique yeeg yooyu yëpp mais dafa am lu gën a garaaw mooy ay waraate naxaate ah di la di la wax loo xamante ne. di di maanaam yàq sa sa nga ñëw ki maanaam milieu affaire yi quoi milieu affaire yi boo ci nekk di nga ko comprendre waaw njuuj njaaj naxante trian xam nga ñëw euh, fexe ba ba ba jël marché bi dégg nga luubal affaire yi dem yow nga toog di xoole nag naan mais fi ma waaji li ma def maanaam c'est-à-dire que xeetu lekkante quoi fi ngay xamee lu tax borom yéen si saa salaam borom ne moom yooyu place foofu la gën a bañ quoi loolu nag yéen si saa salaam ngir nag maintenant pour léegi nag marché yi bañ a nekk place bu mel noonu da daan wut ñoo xamante ne ñoo daan dem da leen di délégué spécialement ci marché yi pour ñuy toppatoo di xool est-ce que ni ñuy doxalee jaadu na ak waaw wala déet est-ce que ajuñu prix yi. Hmm? et cetera subventionné wuñ leen ne leen wàññi leen ñu jël subvention yi ba pare ne wàññi dara fu ñu déggee ne yokk am na rek ñu teel a yokk ñoom maanaam te duñ wax ne euh, euh, euh, ki nañu lañu lañ jëndal bu dee wàññi moom non dañuy xaar ba ñu jotoon a jënd jeex mais bu dee yokk duñ xaar dara ci saa si la ñuy yokk dafa mel ni. <laughs> voilà voilà léegi am na nu aw fin أما ابن عوف المعيقي فقل الأمناء أبو سيد البلال المبن الحالي مغني وفنيا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في القدم مغني أما ابن عوف المعيق وقول الأمراء أبوه سيد البلاد نمر بن الحالي

إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار بالعقيدة مولى أما ابن عوف المعين في بطون الأمنا وهو سيد البلاد

بجعلك عن نبيه مصطفى وذريا يا إلهي وجديا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم أما ابن عوف daal ki ñuy wax ibn Awf mooy Seydina Abdurrahman ñu ngi koy tuddaat moom tamit waaw dafa am ñoo xam te dañuy ñëwaat di ñëwaat ndax seenu màggaay ak seenu kawe bi mu ay xiibul mooy ibnu abi Faatima kul waxal ni ñii al umana ñoom ñooy ñoom ñooy umana bi ci seen biir ki ci gën a ràññeeku mooy Seydina euh, kan al amin aminu haadi umma Seydina Ubayda ibn Jarrah euh, mu ne Abu Usayd moom mooy Malik ibn Rabi'a as-Sa'idi dañuy wax tamit ne Hilal ibn Rabi'a la tudd Bilal Seydina Bilal moom tamit tuddoon nañ ko sax ñu mi ngi ñëwaat radiyallahu nga xamante ne ci lu gaaw moom dafa dugg ci l'islam rek loolu moo lay wan ni ñu garaawee ko xam nga Seydina Bilaal radiyallahu anhu ci ñu njëkk dugg ci l'islam la bokk mais soo leen seetloo dafa am benn affaire bu spéciale bu ko dal mooy dafa dugg ci l'islam rek ñu koy commencé buggal di ko teg ay xeeti nit bu mais moom lenn rek la doon wax ahadu ahad ahadu ahad xam nga loolu dafa dafa garaw parce que euh, xam nga ahadiyatu zaat mooy huwiyatu zaat maanaam parce que ahad ak zat ak zat la aliya mooy nekk nekk borom santala gu kawe gu sell gi mooy euh, l'essence sanctifiée moom borom bi maanaam subhaanahu wa taala ci ahadiyatu zat maanaam parce que mooy da ahad moom lañuy ñu tuddee tamit hadratul amal saani maanaam ñaareelu hadratul amal euh, mooy fi fi tajal njëkk amee fi borom subhaanahu wa ta'aala njëkk feeñee mais suñ ko foofu boppam rek la fa feeñ feeñu fa leneen nii keneen ba pare foofu euh, xadara boobu amul tur amul melo amul naka amul naka amul kañ amul fan amul lenn lu dul moom nekk nekkam subhaanahu wa moo tax euh, ahad ak waaxid wuute waaxid mooy benn comme bu ñu naan un trois quatre waaxid mais ahad c'est-à-dire que kenn la boo xamante ne lenn la c'est-à-dire que amul pluralité amul différenciation ci biiram par exemple tey man mii kenn laa man kenn laa parce que du ñaari nit ok mais du ma nell sama bopp baa ngi nii sama loxo na ay ma nell mais kenn la borom bi nag subhaanahu wa ta'ala moom lenn la maanaam ni mu nekkee kenn noonu la nekkee tamit lenn c'est-à-dire que amul espace amul temps au contraire avant espace de bi de am naka jekk moom mi ngi fi te moom moo amal espace ñun ñun ñun ñun loolu bokk na ci li gën a jafe ci xale yi pour ñu comprendre euh, yàlla le fait que mu mën a naka jekk te amul kenn ku ko créé maanaam amul lu ko waral quoi bokk xale yi loolu bokk na ci li gën a compliqué ci ñu mën ko comprendre ak ah, mag ñu bari aussi parce que en fait ñun doomu aadama ni ñu yàlla bindee mooy daf ñu bind de telle sorte lépp lu nekkul ci biir espace ak dañuy am problème imaginer ko maanaam ñun dañu am problème génn espace ak bi parce que suñu xel ni mu bindoo mooy naka jekk ñun repère référence yi xel bi ñuy am espace ak temps da ko ñun loolu mooy suñu jafe-jafe en fait donc léegi sa xel soo ko dawalee ba jéggi espace de temps bi rek di nga comprendre le fait que yàlla mën a exister sans espace de temps mais ma jox leen benn exemple bu xaw a xaw a simple boo xam ne yaakaar naa su su ma ko indee euh, mën na am mën na am njariñ quoi léegi nañ xool nañ supposé mooy existence avec l'espace et le temps moo nekk nii man génn naa espace bi temps bi yéen a gis ne génn naa ko parce que espace bi temps bi yëpp ñu ngi événement xam nga lan la lan mooy temps temps mooy succession wu maanaam mooy benn euh, événement maanaam mooy lii lépp tey su ma ko tracé nii simultanément mboolem l'ensemble d'événements yi existé simultanément ci benn moment loolu la ñuy tuddee mu ngi xew ci temps sangam wala ci moment sangam ok mais lool c'est parce que le temps dafa jógee à moyen l'infini ni wala boog en tout cas le temps zéro début univers bi existence bi di dem nii di di procéder nii di dem di avancer on est d'accord tant que mi ngi demee nii d'ailleurs au contraire euh, mathématique ak physique dàqul ñu possibilité wu mu mën a nii c'est-à-dire que ni mu possible temps bi di jugee côté bii di dem waxuma ñun le palpable la ñuy laal mais mathématique ak physique les lois de la des mathématiques des mathématiques de la physique dàquñu loolu possibilité boobu am dàquñu donc ce parce que tout simplement dañuy inverser vecteurs yi rek maanaam plus bi lii plus la day dem donc buñ fi defee moyen rek day mën a nekk maanaam que ni ñuy jóge au ñuy jóge ci passé di dem ci vers le futur mën na jóge ci futur dem vers le passé sauf que loolu buñ ko defee dañuy confronté wu ak beneen réalité mooy tey buñ jóge woon futur dem vers le passé mooy ne bés mën na jot par exemple man sama maam buñ delloo ci ginnaaw ñu rey ko avant muy jur sama papa léegi bu boobaa man du ma juddu voilà léegi donc loolu mooy nekk problème bi mais loolu moo lay wan ne le fait que loi wu mathématique ak physique contredire ñu loolu contredire ñu duire ñu possibilité boobu mooy ne mën na ne mais le fait lu tax dans la réalité loolu mënul ne mooy wane ne am na kuy dogal kon te loolu mu dogal loolu rek moo mën a am leneen du am léegi nag beneen mbir bi nga xamante ne moom laa bëggoon euh, wax foofu mooy gis nga ni mu nekkee nii espace bi ak temps bi nii maanaam temps bi ci dem nii di avancer ok parce que ñun xamewuñ ko lu dul sens bi léegi imaginons que au muy dem nii de manière parallèle comme ça léegi temps bi ñu select ñu sectionné ko dëkk côté bi maanaam mooy tey un point maanaam benn heure précise jour précis date année précis voilà précis ñu def nii donc l'ensemble de ces événements yi xewandoo simultanément ñoom la ñuy fixé ci date sàngam heure sangam bit sangam et cetera on est d'accord léegi imaginons comme man je suis à l'extérieur de tout ça léegi man may gisee événement yi comme ça mënoon na ne donc ce qui veut dire loolu moom mooy relativité bi mën a am ko ci xew-xew yi mais loolu moo lay wan tamit maanaam juste maanaam lii nii da lay wan ne non seulement que c'est parce que ni mu demee nii c'est parce que événement yi ni muy demee nii c'est parce que ñun dañoo nekk ci biir espace de bi donc ñun mënuñu comprendre leneen mais soo nangoo génn yow sam bopp sa bopp bi nga génne ko ci espace de temps bi di gis ne événement yi yëpp en réalité mën nga agencer rëdd mbir mi nu mu la neexee mbir yi xewandoo simultanément maanaam loolu moom moo tax borom subhaanahu wa taala ak gisam ak déggam dafa simultané c'est-à-dire que man ni ngeen may gisee nii may wax yéen a may gis yéen a may dégg mais dafa momentané te dafa ponctuel yàlla demeewul noonu yàlla depuis azal ba abat mi ngi nekk di ma gis nii ñu ngi nekk di ma dégg nii ñu ngi nekk di ma gis nii ñu ngi nekk di ma dégg nii maanaam yéen moment bii rek ngeen ma mën a gis ngeen ma mën a dégg man mii sama bopp sax moment bii rek laa mën a gis sama bopp di dégg sama bopp di def lii à xanaa ma seetaan ak ko feneen avant mus musuma woon gis sama bopp ma nekk nii di wax nii avant musuma ko woon dégg sama bopp à part si par événement extraordinaire xëy na ma gisoon ko ci gént après ak événement bi ma gisoon gént ci gént xew nii loolu tam day am loolu sax daf ñuy wan ne événement bii nii nii nekkul di lu doog a amaat ah. en tout cas ci dans les faits dans la réalité mi ngi doog a am mais ci xam-xamu yàlla nekkul luy doog a am maanaam loolu la lay wan léegi moo maanaam moo tax ngeen di gis nit ki gént benn affaire mu xew deux ans après moom fan la ko gisee woon te pourtant li mu gisoon am na fu mu ko woon léegi tey man su ma euh, su ma su ma maanaam ni ma gis nii ma man le fait que gis sama bopp nii may wax di dégg nii yéen tamit ngeen koy nekk di di def maanaam ngeen may gis may wax ngeen may gis waaw may may may ngeen di dégg parce que dégg ak gis ba tey wute na yéen tam yéen da ngeen may gis te seen gis gi ngeen may gis ak dégg gi ngeen may dégg non seulement dafa momantane mais dafa limité yéen li ngeen di dégg may wax nii du li ma wax lépp ngeen dégg ah déedéet loolu moom moo tax par exemple principe bu fichier MP3 yi looloo ko indi maanaam mooy volume son bi yépp dañ koy réduire pour que ngay dégg li la amal njariñ yow boo koy dégg mook bee da ngay foog ne même li nga dégg même chose la en réalité déggoo mais parce que perception bi ni mu nekkee ci sam xel yow boo ko déggee ni muy raisonné ci say nopp ndax sam xel loolu moom moo tax nga jàpp ne la même chose ngay dégg ah oui pourtant affaire bi 700 la doon de dañ koo def MP3 mu nekk 4 mégas kese mais parce que dañoo dindi. li nga xamante ne une bonne partie ci li nga xamante ne yow soo ko déggul doo ni maanaam doo yëg ni déggoo ko en quelque sorte yaa ngi koy dégg mais yëgoo ni dégg yaa ngi koy dégg loolu mooy principe bu réduire taayu fichier yi léegi borom bi nag kon mooy dafa am limite kon déjà suñu gis suñu dégg suñu lépp daa am limite d'ailleurs de façon nit mënul gis entre lu dul zéro virgule quatre micromètre ak zéro virgule six micromètre loolu mën a gis ci longueur d'onde yi donc ce qui veut dire que ni depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini ci ay longueur d'onde moom diggante bu gàtt boobu rek la ci nit mën a gis quoi moom maanaam mooy li xew bëri na yàlla yéeme na yàlla nag moom lépp lay te lépp lii gisandoo xam nga ñun ñun bu ñu fixé concentré wu ci gis dara loolu dañuy préoccupé ba tax ah non que lii laa doon xool moo tax gisuma wala lii laa doon déglu moo tax dégguma nag yàlla loolu amu ko dara du ko yitteel wala li ci des lépp lay déggandoo lépp lay gisandoo depuis l'antériorité absolue jusqu'à la perpétuité de maanaam yàlla moom yàlla moom leneen la moom maanaam c'est en fait il ñu comprendre que yàlla maanaam du ay mbirum dafa dafa maanaam lépp lu imaginable ak lu imaginable daf ko dépassé léegi nag yii yëpp nag lii nii ma wax nii nii nii nii lii melo la maanaam nekk guñ ci niveau bi nga xam ne nekk nekk gi def seen voilà donc pour dire que c'était juste pour dire que li tax xale yu bari même donc ak ñenn ci mag ñi mënuñu comprendre que le fait que yàlla mën a exister déjà te nekkul ci espace ak ci temps maanaam ne serait-ce que espace ak temps bii maanaam exemple bi ma joxe nii ci bi di boo génnoon espace ak temps bi ngay gis ne en réalité yow li ngay gis ne day xew ci benn événement en fait mën nañu xaar espace et temps bi d'une autre manière rëdd rëdd yi d'une autre manière maanaam ay événements yoo xamante ne nii nii nii ci suñu conception ñun espace ak temps ci ñun niñ concevoir bi nii nii nii ay événements yu wute maanaam day day day day événement bu nekk di xew nii mooy ak beneen événement boo xam te ne daa deux siècles lay xew yi parce que tout simplement il faut xaree ko nii ma xaree ko nii par exemple c'est-à-dire que événement bi ak événement bi ñooy xewandoo alors que bii nii daanaka jege na début wu univers bii jege na xew univers mais ñoo xewandoo en réalité parce que lépp borom sant laa daf koo namm noonu la ko dogale laataa dara di xew te noonu donc lay amee. moom dañ ko dogale noonu noonu lay amee comme yéen ci saa salaam wax dëgg naa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu xam nga lu ko wax. dañ ko yaa gulaam inni uallimuka bi kalimatin yow sama yow xale bi fekk xam nga dina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu boobu xale la mu jugee seen kër. mu jël ko di ko yóbbu seen kër kër kër kër kër kër moom waaw mu jël kër yaa ngi daal di ko yóbbu seen kër waaw parce que moom dafa nekkoon dañoo bokkoon gël gël bu ñu waroon quoi war mu ko teg nag le temps que ñuy delloo maanaam bu ko ci delloo mu ne ko te seen kër sore wu woon mu ne ko yaa gulaam yow xale bi inni uallimuka kalimatin fahfazha maa ngi jàngal ay kàddu na nga ko jàpp jàpp ko baax ihfazillaha yahfazka wattul yàlla yàlla wattul mooy dem sàmmoon teg yàlla li mu bëgg li muy bañ su ko defee yàlla dina la aar istadillaha tajidhu tijaahak wattul yàlla di ko gis ci sa kanam bàyyi xel yàlla ci say mbir di nguur ci sa kanam taarrafu fi raxaa yaarafka fi shidda del wan yàlla sa bopp ci jamono yomb yomb yi boo nekkee ci pour ci les choses vont bien à peu ñëwal ne yàlla maa ngi nii dinaa dox ci mbir maa ngi taxaw yàlla maa ngi nii quoi su ko defee soo nekkee ci xat-xat yàlla wan la boppam moom tamit wa iza sa'alta fas'alillah booy laaj laajal yàlla wa iza sta'anta fasta'in billah booy sàkku ndimbal sàkku ndimbal ci yàlla gis nga may gis nga ko xale bi maanaam moo nekkoon maanaam xale bi ba ba ni mu maa ngi jéggalu ci sax ci wax ji may wax naan xale bi mais c'est pour dire que boo xale la woon maanaam mais message jàngale yéen fi di quoi c'est là ñu wax ak moom ñu wax ak moom quoi fi naan eh daa ëpp ci boppam xale xale déedéet non xale la doon waxal te daf koo def def naw mu ne ko. nga nit ñi ak jinne yëpp buñ dajaloo woon ngir jariñ la loo xamante ne yàlla dogalu ko woon duñ la mën a jariñ lu dul yàlla dogal waaye tamit nit ñi jinne yëpp buñ dajaloo woon tëral seeni pexe ngir lor la ci loo xam ne yàlla dogalu ko mënuñu la lor lu askan te ak li yàlla dogaloon ci yow loolu kese lañ mën maanaam lu yàlla musul dogal ci yow du du du mën a du la doo ci mës a jot te du la mës a arrivé mu ne ko rufe ak aqlaam wa jafati soxom gis nga këyit yi doon bind dogal kii xalima yi doon bind dogal yëkkati nañ ko bu yàq këyit yi doon bind dogal registre wow nañ mu yàq mu ne ko kaddu yi laa yii nii bu xale rek lañ koy dénk ah koy dénk tamit mag euh, kon Seydina Bilal bii nga xamante ne mu'zinul halimi mooy ka daan noddal boroom démmee ndugg boroom jikko ju rafet ja ki nga xamante ne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 jërëjëf sàmm yokku yàlla sàmm yokku njëriñ la moom xam naa ne dem ci sa rabbi ñu ñëw ñu jël quatre heures wala cinq heures na Mouhamad da lay bañ sonal bu baax a baax moo tax ñu ni temps bi mu lay tegleel toogaay bi day métti te yaa ngi jógee ba Lyon ak walaay bi day métti loolu hmm. naa ne seen ñoom bi day dugg yooyu woon nañ ko daaw ren tamit ñu ngi koy jooytu bu baax a baax nga ñoo koy misaalu bu baax na ko te yàlla xam-xam sell na te di koy joxe tamit yéene nañu xam ñu ñaax ñu baax ñu dégg ak topp tamit ñu benn ñu kon dañu ko wax ñu tànn bu ñu yàlla di tëjali cant te tamit di waxtaan bi moo tëjoo kaamil bi nga xamante ne dañ ko tijjoo. waaw waaw incha allah ñaan ci suñu borom moo faj ci aajo yi mu ci xàtte suñu way yi mu ci jiital suñu mag bi nga xamante ne si moo nekkoon suñu magu moom suñu Babacar ko mu def ay at bu koy ñaanal suñu baax a baax suñu borom doon ko yërmande xaaral ko ci aajo yi mu doon kawe te bàyyi leen seen ñëpp ñu lay ko ñaanal incha rabbi ci fàttali ku toll si fàttali ñu doon def si wàllu taw bi yëpp mboolem bi ñu fi bàyyi ko ñu wax leen rek incha allah rabbi ñu koy mu xam ne su ko defee ñu ñaanalante incha allah. ah. Eh, man daal dina bëggoon ñaata ci dimbali ko kon est-ce que mën naa kii ci war rek ci war rek lépp benn baa ngi jàmbur ba baax kon bu defee ñu teewlu rek ñu nangu ñaan insha allah kon su paree mu dem yéen dafa solo am na ndigal ci kii bi ah, waaw waaw masha allah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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد sadaqa allahu mawlaana al-aziim wa ballaga rasuuluhu al-kariim wa nahnu alaa maa qaala rabbunaa wa xaaliqunaa wa raaziqunaa wa mawlaanaa mina ash-shaahidiin allahumma taqabbal minnaa xatma al-qur'aan wa tajaawaz cannaa maa kaana fii tilaawatihi mina as-sahwi wan-nisyaan aw taxriifi kalimatin an mawdiicihaa aw tagyiiri xarfin aw taqdiimin aw taxiirin aw ziyaadatin aw nuqsaan aw tahwiilin ala gayri ma anzaltahu aw raybin aw shakkin aw ta'jiilin inda tilaawatihi aw ta'jiilin inda tilaawatihi aw kasarin aw sur'atin aw zayghil lisaan aw wuquufin bi gayri waqfin aw idghaamin bi gayri mudghamin aw izhaarin bi gayri bayaan aw maddin aw tashdiidin aw hamzatin aw jazmin aw i'raabin bi gayri makaan faktubhu minnaa ala at-tamaami wal kamaali wal muhasabi min kulli al-alxaan اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع أعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالخير بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والفرقان aatina jamii'a maa sa'alnaaka bihi fi sirri wal i'laan wa zidna min fadlika alwaasi'i bi juudika wa karamika yaa rahiimu yaa rahmaan allahumma salli alaa sayyidinaa muhammadin saahibi shariicati wal burhaan birahmatika yaa arhamar raahimiin اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم allahuma zayyina bi zinati alquran wa akrimna bi karamati alquran wa albisna bi xilati alquran wa aafina min kulli balaa'i dunya wa adaabi alaxirati bi xurmati alquran wa adxilna aljannata maa alquran warham jamiica ummati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi xaqi alquran اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة bikulli ayatin saada bi kulli suratin salaama bi kulli juz'in jazaa bi kulli xisbin xasana bi kulli nisfin nicma bi kulli rubu'in rif'a bi kulli sumunin sanaa allahumma arzuqna bil alifi gulfatan wa bil baa'i barakatan wa bit taa'i tawbatan wa bit thaa'i thawaaban wa bil jiimi jamaalan wa bil haa'i hikmatan wa bil khaa'i xillaana الذال دنوا بالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالذاء زلفى وبالسين ثناء وبالشين الشفاء وبالصاد صدقا وبالداد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء زفرا وبالعين علما وبالغين غداء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة wa bin nuuni nuura wa bil waawi wusla wa bil haa'i hidaaya wa bil laami alif liqaa'a wa bil yaa'i yusra wa bil yaa'i yusra wa bil yaa'i yusra wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa aalihi at-taahiriina ajma'iin allahumma balligh sawaa maa qara'naa wa nuur maa talawnaahu ila ruuhi sayyidina muhammadin alayhi salaam ila arwaahi ashaabihi radiyallahu anhum ajma'iin ila arwaahi jamii'il anbiyaa'i wal awliyaa'i wal mursaliin ila arwaahi aabaa'inaa wa ummahaatinaa wa ixwaaninaa asdiqaa'inaa wa asaatizatinaa wa mashaayixinaa الصالحين إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك allahumma yassir lana umuurana ma'a raaxati li quluubina wa abdaanina wa salaamati wal aafiyati fi diini wa dunya wal aaxirati innaka ala kulli shay'in qadiir rabbana ighfir lana wa li ikhwaanina alladhiina sabaquuna bil iimaan wa laa taj'al fii quluubinaa ghillan lilladhiina aamanuu rabbanaa innaka ra'uufun rahiim allahumma ighfir lana wa li waalidiina wa li ashyaakhinaa wa liman lahu haqqun alaynaa wa li jamii'il muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat al ahyaa'i minhum wal amwaat bi rahmatika yaa arhamar raahimiin yaa rabbal aalamiin allahumma allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik allahumma arzuqna lazzatan illa nazrat illa allahumma arzuqna اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بحق بحق والسر وبسر سر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بها والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها نابوب الشر والتعسير وتكون لنا بها ولمن الصراط ولينا مولانا فنعم مولى والنعم النصير سبحان ربك رب العزة أما yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin